min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla ñaa ngi leen di nuyu fii ñu leen baaxoo nuyoo ci jumaay Darou Moukhty ci waxtu wii ñu baaxoo ànd ak yéen euh, ci waxtaan yi nga xamante ne fas yéen nañ koo ànd ak yéen ci diiru weeru koor wi dalal rek kenn ci boroom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun ba koor gi jeex incha allah ni ñu dalale woon démb sëriñ Seexuna Lo mu waxtaan ak ñun ci lu am solo muy ay teggin ci yoonu murit tey jii lañ fas yéene dalalaat kenn koo xam ne ci mbootaay gi la bokk kenn koo xam ne ci dëkk bi la bokk kenn koo xam ne ci ñi dalalaate la bokk waaye nag tey jii ñu fas yéene ko dalal kon mën nañ ne double fonction moom la ame tey jii nii ndax ci jataay yi weesu bokk na ñi nga xamante ne ñoo doon dalal gan ñi waaye nag tey jii moom dañ ko fas yéene dalal muy sëriñ Moustapha Diop. bala ñu koy jox kàddu gi dañuy xamle rek as ci ay jaar-jaaram ci wàllu xam-xam sëriñ Moustapha Diop ñu gën koo xam sëriñ Moustapha Diop bu ko kokki kàddu ndax cosaanoo gu mu cosaanoo foofu. Euh, mi ngi jànge alquranul karim ci kër Serigne Moudou Fati ji daara ju mag joo xamante ne ñu baree bare xam nañ ko fii ci Darou Moukhty te loolu mi ngi ko defee ci ndigalul wasilaam di sëy Abdou Khoudoss Mbacke mi nga xamante ne moom lañ ko joxoon bi mu amee juróom-benn at ginnaaw ba mu xamloo ci daara jooju lam war a xamlu ci wàllu alquranul karim ci la ko sëriñ bi jox ndigal mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo sanc yi sëriñ Abdurahman bokk ci ñëpp njëkk a jànge ci xam-xam foofa tamit lam war a xamlu walla li dee si xamlu ci ay téere ci wàllu xam-xam lépp xamlu na ko foofee ci loxol sëriñ Abdurahman Mbàkke ci daara jooju tamit fa la nekkoon ginnaaw bu mu xamloo ba noppi digalul di sëy am nañu baree bari tey fii ñoo xamante ne jaar nañ ci loxoom ci biir daara jooju noonu waaye nag yëmul ci xamlu gi dong dafa boole woon jàng ak tarbiyewu ndax ci biir loolu am na jenn daara tër tërbiya yoo xam ne ñu ngi ko daan penda joojee jaar na fa tërbiyewu na fa ba Serigne Abdou Khoudoss Mbacké wàcce ko ci bi mu amee ndigal nag ci saytu wàllu àddunaam ci la fi jóge dem États-Unis waaye nag fobul wàllu àdduna gi rek joyal ko ba tax la ko lam nekkoon démb ak bërki dem mu fàtte ko ba tax na foofee mu nekk ci États-Unis d'Amérique tamit gépp bépp yëngutu boo xamante ne ñu ngi ko fay yëngutu ci wàllu xam-xam wala ci wàllu ak taalibe loolee dana ca def kemtalaay kàttanam ba tax na daayira Sayxul Xadim bi nga xamante ne moo nekk foofu ci New York moom mii bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo ko jiite naka noonu tamit daayira Cheikh Ibrahima bi nekk New York mooy ki nga xamante ne moo ko jiite naka noonu tamit kenn la ci imam yi nga xamante ne danañu jiite foofa ci kër Sayxul Xadim gi nekk foofu ci New York am na benn rajo bu nekk New York bu ñuy wax rajo murit boobu tamit moom mii mooy ki nga xamante ne moom mooy njiitul rajo boobu noonu am na beneen rajo bu fa nekk bu ñuy wax rajo soppee Seyxul Xadim moom mii ku ñuy diisool la ca doxaliinu rajo boobee ci loolu ci la ko mbokki taalibe yi nga xamante ne ñoom la bokkal di yëngu foofee ca New York xamee nekkat lii nga xamante ne yëngutu muy jàng ak jàngale ñoom tamit war nañ cee bay seen wàll ba tax ñu am xalaatu sos benn institut boo xamante ne fii ci Darou Moukhty lañ ko sos ñoom ñooñee ñu yëkkati la nga xamante ne moom moom lañ moom mooy seen seen kàttan jiital ko ci moom mii jiital ko mu nekk njiitul institut boobu ba institut boobu fii ne tàmbali nañ ko liggéey ba liggéey bi xaw naa sori kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moo fas yéene seq ak ñun tey jotaay bi li muy waxtaane nag bi lu mat a bàyyi xel ci ndax kenn ku nekk ci ñun li muy waxtaane dafa nekk ci kanamam te faw àgg ca te munu cee mucc te àdduna géej la goo xamante ne def nga lam nañ ci te boo dul bàyyi xel bis boobu noonu su ëllëgee ay rëccu rek xaj na moo ci mën a topp kon nag lii tax nga war a mën a bàyyi xel sa ëllëg lii tax nga war a bàyyi xel ne faw nga dajeek sa borom lii tax nga war a bàyyi xel ne ko mu ne jiital jiitul gudd ci dee rek lay mujj loolu yaakaar naa ne ku la koy fàttali ak ku lay wax nan nga koy waajale war nga ko déglu bu baax te bàyyi ko xel kon li ñu def moom mooy dañ koy ñaanal yàlla defal ko taw tawfiix te defal ñu ko ñu fàttali mbokk yi rek ne waxtaan wi buñ ko teewloo ba noppi képp koo xamante ne am nga laaj bu ci aju boo ko indee incha allah des na ko tontu naka noonu tamit tey jii incha allah bu fekkente ne am na ay laaj yu fiq yu fi rot waa ñi nga xamante ne ñoom méngoo wàll googu fas yéene nañu ñëw incha allah ngir tontu ci laaj yooyu kon li def mooy dañ koy jëbbal kàddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi ñu ngi leen. di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru koor wu màgg wi jiital ci nuyoo boobu sunu kilifay diine yi te nekk ca bopp ba sëriñ Muhammadul Amin Baara di ziyaara it sunu xalifa sëriñ Cheikh Xadi Mbakke di leen ñaanal fan wu gudd ak wér ba ñu mën a sori lool ci li ñu mébét ci yoon wi ak lislaam di ndokkeel ñépp ci weer wu màgg wi di teg ci ndokkeel boobu muassasatul wafa bi xuquqil imaan bi nga xam ne ñoo taxawal liggéey bu réy bii muy tasaare xam-xam tasaare laayante biir ci kaw suuf ci mboolem jullit ñi ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru tedd wi weer wi nga xam ne weeru barke la weeru njëggal la weeru yërmande la waaye weer wu ñuy faggoo aw yiw la kon ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di ci ndokkeel itam mboolem fu waay mën a ne ci àdduna bi te di ñu déglu ci rajo yi wala ci internet bi foofu jullit mën a nekk ñi ngi lay ndokkeel ci weer wu màgg wi di la ñaanal yàlla nangul la sa koor te barkeel ko te defal ñu ci ay xéewal yu baree bari ten fekk ko ay at yu baree bare bari muy weer wu tedd woo xam ne ab jullit war na cee bég war na koo yàkkamti noonu yi nga xam ne ni la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan defee saxaaba yi daani ko ni defee weer wu ñi ba ci sunu sëriñ cheikhul xadim radiallahu anhu daa ko bége di ko woy di di ci xiir nit ñi kon ñu wax na rek ahlan wa sahlan bi chahri sawmi wa dhikri wa marhaban bi waxiidi dahri fi l ajri chahru taraawihi yaa bushra bi talcatihi falkawnu min tarabin qad daaca binnashri ñi ngi dalal weeru koor bu baax a baax di ci am mbégte te fas yéene cee fàggu ab yool fas yéene cee jëfe ndigalul sunu borom subhaanahu wa taala yal nañu ko yàlla defal ñu fekk ko ay at yu baree bari di nuyu ci jataay bi it sunu kilifa Serigne Cheikh Mbacke ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci ay kilifa ak boroomi xam-xam ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal kooru jàmm gannaaw loolu ñuy wax ni kon julli ci sant yàlla rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne alhamdulillahi alladi lam yattaxiz waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulk laa ilaha illa hu fala nit ñi ci wala rabba siwaa almustaxiqu li jamici anwaahi alcibaada walida qada an la nacbuda illa iyaah ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة wa kachafa allahu bihi al-ghumma wa jahada fi llahi xaqa jihaadihi xatta ataahu al-yaqiin wa salli allahumma wa sallim wa baarik alayhi wa ala aalihi wa asxaabihi wa axbaabihi wa atbaacihi wa ala kulli man istanna bi sunnatihi ila yawmi ddiin amma bacdu ayyuha al-ixwatu fi llah la shakka annana في أمص الحاجة إلى أن نتذكر هذه الحقيقة الكبرى في عصر طغت فيه الماديات والشهوات إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين إنها الحقيقة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكرها فقال أكثروا من ذكر هادم اللذات قيل وما هادم اللذات يا رسول الله قال الموت من أجل ذلك سوف نتحدث معكم بعنوان الاستعداد ليوم الرحيل ولا شك أن نتطي إلى رحلة تبدأ بالموت وتنتهي إما بالجنة أو النار جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة xaqiqa mbokki jullit yi gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla mi nga xam ne moom rek mooy kenn jurut kenn te kenn juru ko amul ndend lu mu bokkal ci nguuram gi wala kàttanam gi wala man manam bi mooy ki nga xam ne moo bind lépp te kenn bindu ko kon moom mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu jaamu ko loolu moo tax mu ne ngeen ma jaamu te bañ maa bokkaale kenn moom yàlla daal mooy dëgg leneen lu dul yàlla yàllaa la bind leneen lu ñuy jaamu te du yàlla lit loola caaxaan la di seere na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ndawam li nga xam ne moom la yónni te mooy ki nga xam ne moo ko tànnal boppam sellal ko moom yonent bi alayhi salaatu wa day lépp lu ko yàlla digaloon ci mbindeef yi def na ko jotal na risaala bi muy leetar bi ko yàlla joxoon ne ko àggale ko ci nit ñi laabiire na xeet wi ba lépp lu ñu leen war a wax wax na di dindil na leen benn njàqare ak kéefar goo xam ne mooy dox seen diggante ak jaamu yàlla jihaad na ci yoonu yàlla ba yàlla nangul ko jihaadam ba mu génn àdduna kon yal na yàlla def ci moom jàmm ak xéewal def ko ci mboolem saxaaba yi ak taabiina yi ak mboolem ñi nga xam ne ñooy rey ci sunnaam soosu ba sunu bisu tey bii kon mbokki jullit yi li ñuy fàttali sunu bopp di leen ko fàttali moo di xam nañ ne tollu nañ ci jamono joo xam ne soxlawoo nan bu baax a baax fàttalente ci sunu biir ci jamono joo xam ne gis nañ ne yu baree bari xew na ci jamono ba yóbbu xelum nit ki di fëkk itam jëmmi nit ki ba yóbbu ko ci ay bànneexi àdduna kese waaye am na genn dëgg goo xam ne kenn na tablewu ko kon loolu mooy li nga xam ne ci leen bëgg a fàttalente yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne na ngeen di bari lool lu ngeen di tudd lu ngeen di fàttaliku haadimu lazzaat saxaaba yi ne ko waaw haadimu lazzaat mooy lan mu ne leen loolu mooy dee dee leen bari lu ngeen di fàttalikul dee bu ñu nee fàttaliku dee nag ci sunu jamono jii wala ci dëkk yu mag yi nga xam ne moom la ñuy dund dana mel ni fàttewuñ ko ndax bis bu yàlla sàkk ñi ngi gunge ab néew wala ab néew romb ñu bu ñu yóbbu ca armeel ya kon day mel na ci wax rek fàttewuñ ko waaye axakay fàttali gi moo di waajal gi ak fa nga xam ne fa ngay mujj bu ëllëgee boo jàllee ci jéego le kon suñu waxtaanu tey ñu ngi koy tënk ci maanaam waajal bis bi nga xam ne ci la doomu aadama ji génn àdduna jëm nag ca yeneen maraaxil ya nga xam ne mooy nekk na ko mooy la yal na nu yàlla def nu bokk ci ñi nga xam ne dañ koy fàttaliku ci waxtu wu nekk tukki boobu ak waajtaay woowu nag mi ngi tàmbalee ci bu nit ki faatoo jëm ci bu ñu demee ba alaaxira benn muy aljanna wala muy sawara yàlla subhaanahu wa taala di ñu fàttali lu baree bari ñu di ko jàng ci alquranul karim mu di ñu fàttali bis le di ñu fàttali mbugalug bàmmeel di ñu fàttali ne doomu aadama saxu fi di ñu fàttali ne diir bi gàtt na di ñu fàttali ne bu ëllëgee lu waay jëfutoon doo ko am moo tax boo jàngee yàlla di wax ne bismillahi irrahmani irrahim iqtaraba xisaabuhum wa hum fi gaflatin mucriduun maa yatihim min dikrin min rabbihim muxdatin illa stamacuuhu wa hum yalcabuun laahiyatan quluubuhum yàlla subhaanahu wa nee na li ngeen di yëngutu ak li ngeen di fàggu ak li ngeen di mébét yépp na ngeen xam ne léegi mu ne këlëb jeex tàgg kon bis bi jege na waxtu wu nekk rek ku ne sa bis jege na la yàlla nee na bis penc jege na mel na dañ koo fàtte bis bu set ñi ngi am ay programme di ko jëfe ak di ko doxe te bis bu set nga wàññi bis ci sa dund lu ñu leen mën a wax ci alxuraan ak i waare ak jataay xam-xam yu mel nii dañu koy dégg mu jaar ci bee nopp jàll waaye duñu duñ préparer boobu le loolu moo tax waxtu wu ne dee di bette bu nit ki faatoo ñu ne moom de kañ la ko def wala biig la nangamoon ndekete kon yàlla yónnee woon nañu benn message su xuppe boo xam ne dañu ko wutoon xel kon ñu xam ne doomu aadama waxtu wu nekk mi ngi mébét. ci àdduna mébét mu rëy te mébétam moomu kat mën naa am dara du ko dog ba mu mën a buddiku jóge ci mébét moomu dem ci wéetal boroomam jaamu yàlla ak fàttaliku dee bisu dee boobu la bu ko defee seytaane taxaw fële di ko xamal ne ko di ko naatalum xelam ci ne ko faatoogoo wala sab dund des na ci kanam la nga doon waaj tuube nga di ko waaj ne bu ca kanamee danaa tuub wala nga ne ci loo xam ne bàyyiwoo ko te yaakaar ne bu ca kanamee da nga ko bàyyi loolu lépp lu seytaane la def ci nit ki la su demee ba nga xam ne nag wóor na ko ne fi mu ne dee jege na ko mu doog a fàttaliku ne kat ndekete moom am na jamono ju baree bari joo xam ne daf koo perdaloon ci naka sudul noona mu bëgg a jóg nag jëm ci tuub ndax boobu tële ñëw na dee rek a fi sës ngay rëccu jaar jaar yi nga jaaroon def def yi nga defoon waaye su boobaa yàlla du la may nga tuub ndax booba tuub daa wéy muy ci sa minute yu mujj yi nga xam ne doomu aadama ngi koy dund. addunaa ki yëfam tax na yàlla dinu wax ne alhaakumu takaasuru xatta zurtumul maqaabir kalla sawfa ca kana ne ci summa kalla sawfa taalamuun kalla law taalamuuna ilma alyaqiin la tarawunna aljaxiima summa la tarawunnaha ayna alyaqiin thumma la tusalunna yawma idin anin naim yàlla subhaanahu wa taala nee na doomu aadama daal moo gàttum xel moo ñàkki xalaat deful lenn lu may ne ci àdduna di ëpplante ci am am ak daraja ak lu muy xam lu bokkut ak lu ko amal njariñ xatta zurtumul maqabir ba bis ne këtt ne jonn bàmmeel dong sës fa gis nga bàmmeel kenn du fa sax loolu moo tax yàlla ne zurtumul maqabir ab ziyaara rek la dañ fay jaar jàll ci beneen marxala mu ne kalla sawfa ta'lamun cay bu ngeen xamoon li ne ci seen kanam kon li ngeen di yëngu da ngeen ci ànd ak tey bu baax a baax te tege ci siraatal mustaqim kalla law ta'lamuna ilma al yaqin suñu xamoon bu wér li nga xam ne moom la fekki ëllëg ak maandu gi yàlla amee nga xam ne moom lay attee jaam ñi kon dey dana danañu doxe weneen doxin thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im bu ëllëgee lépp lu fi waay doon xéewaloo fii ci àdduna loo fi doon def te yaakaar ne loolee lu am njariñ la te yàlla taxut yàlla na la jox tarawu summa la yooyu mu la joxoon lan nga ci doon def yàlla defal na nit ki xéewalug gis boo xoolee dara gis ko yàlla defal na nit ki xéewalug dégg loo dégg dégg ko doo dox di daanu ci kàmb ndax yàlla jox na la xéewalug bët boo déggee lu la nar a danga ko daw ndax yàlla jox na la xéewalug nopp yàlla jox la xéewalug tànk nga mën a dox jóg dem doxi say soxla yàlla jox la xéewalug wér gi yaram nga xam ne boo xooloon ña nga xam ne mënuñoo yëngalu cër tey waru laa jàmbat lenn fa kanam yàlla subhaanahu wa ta'ala yàlla jox la mboolem xéewal yooyu yépp nag waaye nee na bu ëllëgee dana la laaj xéewal yooyu yële ci lan nga ko doon def kon loolu lu jar a bàyyi xel la su ko defee lii nga xamante ne bi moo di dee te kenn nattable wu ko moom la yàlla bëgg di ko fàttaliku ci jamono bu nekk li àdduna yi bari bari ay yëngatu ak yu mën a fàttalee doomu aadama moo tax yàlla ne alam ya'ni lilladina amanu an taxsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alxaqi wala yakunu kalladina utu alkitaba min qablu fa taala alayhim al amadu qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun yàlla subhaanahu wa nee na ndax jotut nag ci yéen ngeen xalaat bu baax a baax fóot seen xol yii ba mu set wecc jëme ko ci tudd yàlla ak ragal yàlla te xam ne alxuraan a ngi fi duñu wax li yàlla bëgg ak li mu bañ alxuraan a ngi fi nu melal bis bu yàlla sàkk bis pénc ak la cay xew alxuraan a ngi fi duñu melal waxtu wu ne ne ku def lu baax am lu baax ku def safaan ba ñu fayale safaan ba ndax dañoo bëgg a mel ne ñi nga xam ne mooy yahood yi ak nasraan yi yàlla dafa yónnee woon ay message ci ñoom di leen bañloo àdduna ka dawloo ak di leen xamal ne àdduna amut solo ba téere yooyee yàlla diina utul kitaab xol wow mu mel ne gëmatuñu la tawraat di wax mbaa dun mujj foofu nun itam dem ba alxuraan ji dañ koy dégg mu jaar ci nopp yi jàll te li nga xam ne moom la yàlla doon dige ci biir ak li mu doon daale ci biir ak li mu doon tëkkoo ci biir day jaar ci suñuy nopp jàll loolu day ëpp naa def moo tax yàlla ne bu ngeen ko defee da ngeen bokk ci ñi nga xam ne dañoo doon ay nit ñoo xam ne dañoo jéggi dayoo dañoo saay-saay i'lamu anna allaha yuhyi al arda ba'da mawtiha qad bayyana lakum al ayati la'allakum ta'qiluun yàlla subhaanahu na ngeen xam ne lu coow li bari bari ni yàlla tàndale woon dénd bi noonu la koy taxañaate bu ëllëgee kon yàlla wàcc na ay aaya yàlla wàcc na lu nu mën a xamee li nga xam ne moo ni amal njariñ tey dinu ko amal njariñ bu ëllëgee yàlla subhaanahu wa ta'ala mooy ki nga xam ne moonu wattandikuloo lu bari ci àdduna lu tax ngir ñu préparel bis ngir ñu waajal dee ci tuub ak jëf-jëf ji yow yàlla subhaanahu wa dafa diggee sawara ngir képp koo xamante ne bii àdduna rekk moo la yitteel boo ko seetloo ci noonu képp koo xam ne dem nga ci ab docteur mu ne la kat feebar sàngam moo la dal jaar ci dégg mu yàlla jël la ordonnance ne la garab sàngam dee ko jël waaye bul lekk nangam bul lekk nangam ak nangam bul naan nangam loolee la muy neex neex danga ko jéem a moytandiku ndax xam nga ne sa wér-gu-yaram nekku ci su fekkee nit nga ndax docteur bi dana la ne nangam lii boo ko naanee wala boo ko lekkee mën naa yokk sa tawat te tawat jooju bu yokkee mën naa indi leneen kon nit ki dana bàyyi xel bu baax bu boobaa la muy jëfandikoo nga dégg ku ne dañ maa tere nangam wala dañ maa tere nangam ndegam docteur bi nga déggale loonu naka yàlla mi nga xam ne moo la bind gën laa xam ci ñépp doon docteur bi gën a mag ci docteur bi aaye la nangam digal la nangam te loolee saa bu nekk mu mel ne day woyof ci sam xel nga di ca jaar di jàll moo tax yàlla ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum aladabu thumma la tunsarun yéen bokki jullit yi na tuub delloo seen bopp ci yàlla subhanahu wa taala jébbal ko seen bopp balaa bisa ñëw boo xamante ne dangeen soxla woon dimbal te kenn du leen dimbale wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghtatan wa hum la tash'urun yàlla subhanahu wa nee na na ngeen topp lii yàlla indi jox ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jox leen ko muy alquran ak njubug diine l'islam ñu jaarte yoon yoon woowule balaa bi sa ñëw boo xamante ne bii day seet seet ne këlëb te su boobaa nga defee ne yow dese woon nga ab dund bu ne gàññ walla nga xool sa ginnaaw xam ne li nga weesu kat lu la mën a may ak texe ëllëg nekku ci loolu lu jar a bàyyi xel la an taqula nafsun ya xasrata ala ma faradtu fi janbillah wa in kuntu la min as-saxirin bis dana ñëw boo xamante ne bii doomu aadama dana dar boppam yuuxu ne man de yéem naa sama pert nga yatiyakum li an ya min qabl ne amoon naa ko ci àdduna li ma sànkoon ci sama dund ci ay waxtu yi neen ba sax buñ ma masaa di wax ci xam-xam loolee dama koy day mel ni ay reetaan lay doon fi man wala ma yaakaar leneen lu bokkut ak jëf jël yàlla nee na bu leen bokk ci ñooñu le wala doomu aadama ji di wax ne aw taqula law anna allaha hadaanii la kuntu min al muttaqin bul ne yàlla bu neexoon mu jubal ma yàlla moom njub su ma te su ko neexoon tey lii may def lépp duma ko def wala su ko neexoon tey duma am benn bakkaar wala su ko neexoon mu dugal ma aljanna déedéet loolu rek doyut ba lu ca topp mu ne aw taqula xiina tara al azaba law anna lii karratan fa akuna min al muhsinin boo demee ba tële ñëw deene jonn nga man nga de day man de ak neexoon ma dese fi ak dund goo xamante ne bii danaa bokk ci ñi nga xam ne dañuy rafet yi danaa bokk bu ma bu fekkoonte ne sama dund des na dara lépp lu ma nekkoon danaa ko bàyyi damay jullee ko woor ak jaamu yàlla ak a natt asaka ak a saraxe ak a def lu baax ci bokk yi dootuma def lenn lu may sax ca jàkk ja waaye fekk na booba loola wéy na ndax yaa nga ci minute yu mujj ya yàlla ne balaa qad ja'atka ayaati fa kadhabta biha wastakbarta wa kunta minal kaafiriin xam-xam dama ko laa nee na déedéet foofa kay rëccu amatu fa bis wéy na te dootu delsi téere bi ñëwoon na di la jàngal boroom xam bi toogoon na di la wax ñu bari ñi nga wax ci bis bu mel ni bii ak lañ ca war a fàggoo bu ëllëgee mu jaar ci say nopp jàll kon loolu lépp wéy na tey yàlla subhaanahu wa taala nee na wa anfiquu mimma razaqnaakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-mawt fa yaqula rabbi lawla axartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin yàlla nee na seen alal ci yoonu yàlla dundee googu li ci njëkk moo di an nafaxatul waajiba muy lu mel ne asaka ak saraxya ak dimbale ab jullit bu loro loolu mooy li nga xam ne moo njëkk ci dundale seen alal balaa sa ñëw ngay wax ne cey bu ma fi desoon ab diir wala bu ma amoon mi milliard ba def ko ci yoonu yàlla fekk na loola wees na walan yuaxira allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirun bima taamaluun yàlla nee na koo xam ne sa minute sa bu mujj jot na nag amatul wuy ji fenn amatul muñ dara wuy ji borom ba rek subhaanahu wa moo fi des loo defutoon doo ko am loo jiitalutoon doo ko fa fekk kon loolu lu jar a bàyyi xel la Umar ibn Abdul Aziz day wax ne amul kenn ku faatu te rëccu koo gis mu faatu rek am na lu mu rëcc ñu ne ko lu tax mu ne bu fekkente ne kuy def lu baax la dana rëcc lu tee mu yokk ko bu fekkente ne ku doon def safaan bala dana rëccu lu tax mu doon ko def kon loolu it lu jar a bàyyi xel la kon dee di loo xam ne lu ñu war a saxal ci suñuy xel ak sunuy nopp la loolu waxuñu ko yàllaa ko wax ak boroom xam-xam yi loolu moo tax Cheikhul Xadim radiyallahu anhu di wax ne wadum ala al fikri wa dhikri al mawt wadum ala al husni wa wa taala fi des nee na na ngeen sax ci fàttaliku ak xalaat bu baax a baax ci bis boobu nga xam ne mooy ñëw ëllëg na ngeen saxal seen xol yi ci njàqare lu wér xam ne bisa ngi ñëw boo xam ne kenn mënalu la fa dara lu may loo fa yóbbuwutoon na ngeen xalaat bu baax a baax ci rëccu li leen faatoon ci ay waxtu yi neen ak jëf su loolu lu jara bàyyi xel la kon dee daal dëgg la goo xam ne kenn weddiwu ko moo tax Cheikhul Xadim radiyallahu anhu di wax ne asmaa'uha dhakaraha du sha'ni kathiratun fi surati al wa hiya dalilatun ala al ahwaali wa shiddati al awjaali wal ahwaali nee na turi dee ni mu bare ci alquran li ñu koy tudd te yàlla di ko tudd lu baree baree bari ci téereem bu rëy bi loolu kat ab tegtal talal ci ne mbir mu rëy rëy la am tiit mu mag a mag la mbir la moo xamante ne bi kenn ku ne war koo saxal ci sa nopp kon dee kenn nattabliwu ko xaqiiqa la boo xam ne ñëpp nangu nañ ko nag kirib jullit ak kirib tub jullit a ci yem moo tax yàlla di wax ne wa laqad xalaqna al insana wa naclamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa naxnu aqrabu ilayhi min xabli lwarid id yatalaqa almutalaqiyaani mooy ñëw bu nga xam wa an alchimaali qaciid maa yalfitu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa jaat sakratu almawti bilxaqi dalika ma kunta minhu taxiid wa nufixa fi suuri dalika yowmu alwacid wa jaat kullu nafsin maaha saaiqun wa shahid laqad kunta fi gaflatin min hada fa kachafna anka xitaaka fa basaruka alyawma xadid yàlla subhaanahu wa taala nee na man maa bindu doomu aadama te maa ko gën a xam ñépp maa gën a xam li nekk ci am xelam ak li koy jax-jaxee maag samay malaayika ñoo ko gën a jege yaari buumi xolam yi nga xamante ne moo tax ci moom waaye cay bis ba nga xamante ne bii is yatalaqa almutalaqiyaani an ilyamini wa an alchimaali qaid bis ba nga xam ne ñaari malaayika yooyu ñëw nañu yi nga xam ne ñoom nga tàggool te doo ñi ñoom nga àndal te doo tàggoog ñoom ba mukk kee toog ci wetu ndejoor kee toog ci wetu càmmoñ maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul benn baat booy bëgg a wax te waxagoo ko lu may ñoom atid xam nañ li ngay bëgg a wax ak li ci yow ma yalfitu min xawlin illa ladayhi raqibun atid bépp baat boo wax bind nañ ko moo xam bu yiw bala moo xam safaan ba la wa jaat sakratul mawti bi haqqi dalika ma min mu tax bu ko defee nag day ñëw na ne jon kenn mënatu koo dëpp day ñëw na ne jonn kenn mënatu koo dëpp te yow kat bis bu nekk yaa ngi doon daw dee buñ la tuddalee dee nga ne nettaliwoo ma ko walla nga ne demaguma wala maa ngi fi ba ci kanam wala yal nañu fi yàlla bàyyi ba ci kanam dalika ma kunta minhu tahid wa nufixa fi suur dalika yawmul wa'id ba nga xamante ne bii nag benn mooy ci sifle googee ñuy wal suur mooy béjjën yu mag yooyu nga xam ne dafay kii noonu yi nga xam ne boo dëppee ab ci ay xob wal xob ya tasaaroo noonee la ñuy wale adduna bi dara dootu fa nekk su boobaa dalika yawmul wa'id bis boobee nag mooy bis bi yàlla doon digee bis boobee mooy bisub tëkku ba wa ak kullu nafsin maaha saaiqun wa shahid bisu keroog ba kenn ku nekk day mel ne nag wu ñuy jiital rek kee jàpp ak buum ca tànkub ginnaaw ba kee jàpp ak buum ca tànkub kanam ba kooku mooy saaiqun wa shahid kii mooy wamat kii moo seere yor téereb jëf yi moo seere lépp lépp loo mas a wax mbaa nga mas koo def mu ngi ci téere boobee dara du ca génn dara du ca jàdd fenn laqad kunta fi ghaflatin min hada bis bii xalaatoo ko woon lu taxoon nga doon def rëcc rëcc yi nga doon def lu taxawoon gaawoo tuub delloo sa bopp ci yàlla lu taxoon daawoo sàmmante ak ponk yi juróom lu taxoon daawoo warmaal doomu aadama yi lu taxoon daawoo def lu baax ci nit ñi lu taxoon daawoo fonk sa ñaari wayjur laqad kunta fi ghaflatin min hada fa kashafna anka xitaa'aka fa basaruka al yawma hadid tey nag nee na ñu ubeet yu mag yo yi dafay jàkkaarloog bis penc jàkkaarloog de nekkat mbir maa ngi nii ndeket la nga doon ñàkk gëm ak di ko werante tey ubbil nañ la ko mu ne fànn ci say bët masalan bu fekkoonte ne benn pale la bu mag bu ñu defar ba mu jekk te ubbeeguñ ko nga nekk ca bitti di ko wër ñu naan fii rafet na nanga ma ne ci biir nanga ma ne ci biir nga am kumpa googee ñu womat la ba ca bunt ba ñu ne ubbee bunt ba nga gis la ca nekk lépp loolu yi mooy dee ak la nga xam ne moo nekk ca ginnaaw dee kon tey loolu yi mooy dee fa basaruka al yawma hadid tey am nga gis bu ñaw gis bu tar boo xam ne lépp lu fi nekk yaa ngi koy gis lépp luy nurookum tiit itam yaa ngi koy gis fa basaruka al yawma hadid kon loolu mooy wane ne benn kat jamono boobu malaayikam yërmande ñëw wala malaayikam mbugal wa jaat sakratu lmawti bilxaqi walxaqu imma an yakuna qabruka rawdatan min riyaadi aljanna aw xufratan min xufari nnaar benn nag yow sag mujj jenn rek la benn muy ab dër ca dëri aljanna ya wala muy am pax ca paxi nanu yal na nu yàlla musal ci paxi sawara yooyu la su ko defee su boobaa wa qaala xarinuhu hada ma ladayya ki nga xamante ne bii moo ànd ak yow di atid bind say jëf ak lépp loo mas def jël say téere jëbb borom bi subhaanahu wa taala ne la mu doon def ak la mu doon wax lépp a ngi nii wenn araf du ci dara du ci man loolu day jar naa bàyyi xel su fekkente ne safaan baa ca nekk suñu weesoo bis boobu yi nga xamante ne mooy bis bi ñëpp war a taxawee ba ku jëm fa nga war a jëm alqiya fi jahannama kulla kaffaarin anid yóbbu leen sawara képp koo xam ne dafa weddi woon yàlla wala mu amee ak naafiq wala mu ñàkk gëm diine wala mu doon koo xam ne jëfewu dara ca la mu gëmoon sax alqiya fi jahannama kulla kaffaarin anid mannaa'in lil xayri mu'tadi su boobaa yàlla nee na subhaanahu wa ta'ala su boobaa képp koo xam ne mënoon ngaa def lu baax te defoo ko waroon ngaa génne asaka te génnewoo manoon ko mënoon ngaa te defoo ko mënoon ngaa def aw yiw ci sa ñaari wayjur ko su boobaa kat yow it ca ñooñee ngay bokk wala képp koo xam ne alladi ja'ala ma'a allahi ilahan axara fa alqiyaahu fi adabin shadid yàlla nee na képp koo xam ne sax yaa ngi bokkaale woon ak yàlla wala li yàlla doon wax gëmoo ko wala nga gëm ne yàlla amut wala nga gëm ne bisub dekkal amut nañu ko tàbbal ci sawara wowule su ko defee beneen àndandoo ba ndax doomu aadama ju nekk am nga ñaari àndandoo xariinuhul malaki wa xariinuhu shaytaani kii malaayika la kenn ki shaytaani la yéenay ànd nag ba ca bisu penc ba ba ca bisub àtte ba mu ne qaala xariinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kaana fi dalalin mubin kooku mooy iblis kooku mooy sa saytaane suñ la boole loon ci àdduna mu ne man kat dañ naa ci moom ba wecc musuma koo wax loo xamante ne bii lu koy dugal la daal di weddi moom itam miim la mu war a miim ne man kat kii musuma koo digal dara lu bon moom kay moo réeroon buñ ko masaa di wax du dégg kon tey mi ngi nii lan la yàlla subhaanahu wa taala di wax qaala laa taxtasimoo ladayya wa qad qaddamtu ilayka baax te ngaa def yàlla nee na fii daal xuloo amu fi tey lépp lu ñu matoon a wax wax nañ ko ci àdduna lépp lu ñu leen waroon a xuppe xuppe nañ leen ko lépp lu ñu leen waroon a digal ci lu baax digal nañ leen ko lépp lu ñu leen waroon a tere ci lu bon tere nañ leen ko kon tey xuloo am fi wala werante muy ñaari xarina yooyu nga xam ne ñoo ànd ak doomu aadama maa yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi dhallaamin lil abid li yàlla bindoon li yàlla waxoon li yàlla yónni woon ab dara du ca soppiku maandu ga yàlla waxoon ca bis penc ba dara du ca soppiku foofee ci bis ba nga xam ne mooy bisub pay ga ak bisub kalkilante ba yow yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid bis bu jara tiita ngi noonu bis boo xam ne sawaraa nga yanj fële di yañ yañi ak na mu mel di wax naan ñii laaj sawara ne ko ndax fees nga te ñoo jéggal ñi ci des mu ne déedéet ndax am na leneen luñ ci war a dolli ni sawara ni matt di ni sawara di lekke matt bu keroogee noonee la jahannama di lekke doomu aadama lu ñu ñëw def ca mu mel ne dara nekku ci ñu naan mu naan hal min mazid ndax am na ndoon leen duñ ci war a andi su ko defee loolu mooy mbirum gaay yi nga xam ne ñoo gëmutoon yàlla wala ñu gëmoon ko ba noppi mooy ko bañ koo topp wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id su boobaa it yàlla moom ku def lu baax mu faylu ko yàlla waajal na aljanna ñeel mboolem ñi nga xam ne ñoo ragaloon yàlla ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon nangu ko topp yàlla nee na waajal nañu aljanna ba mu jekk jegeel ko ngir ñi nga xam ne ñoo gëmoon yàlla nanga ko topp hada ma tu'aduna li kulli awabin xafiid yàlla nee na ajjana jiikat defar bii ñu ko defar ak lii mu am ci xéewal mooy la leen yàlla doon dig ci àdduna ci gaa yu baax yi nga xam ne ñoo gëmoon te nangoo topp gaa yu baax yi nga xam ne ñoo ragaloon yàlla am na doon ndax nga xam ne bu nit ñu masaa di nelaw ñu ngay jóg di jaamu yàlla gaa yu baax yi nga xam ne ci jàkk ya lañ daan jullee seeni farata di defe seeni naafila ci fa mu leen yàlla nee na ñoo ñii laa préparé aljanna juróy joojule maa ngi ko waajal itam man xashiya arrahmana bil ghaybi wa jaa bi qalbin munib wa jaa bi qalbin munib yàlla nee na àjjana maa ngi ko waajalee koo xamante ne bii dikke nga ndax alal ju bari nga indi ndaxub taar nga indi ndax mbooloo nga indi ndax amoon lu bari ci àdduna nga indi wala lu ñuy am ak lu ñuy am nga indi déedéet yàlla de na wa jaa bi qalbin munib xol buy dellu ci yàlla rek lañ soxla foofu xol boo xam ne bu xam boroomam subhaanahu wa taala la te dellu ci woon ci moom fii ci àdduna di tuub te sellal lan la yàlla di wax udxuluha bi salaamin dalika yawmul xuluud yàlla subhaanahu wa taala ñoo ñi nga xam ne ñoom la gërëm tey ba war leen a bégale aljanna dafa mel ne tey béréb bu ñu waajal ba mu mel na mu war a mel ci xéewali aljanna ñëw ne la kaay dugg ubbil la bunt bi ne la bisimilah jàll si leen fii nag mooy kërug sax bi nga xam ne kenn dootu fi jóg ba mukk loolu jar na sonn ci àdduna mbokki jullit yi loolu jar na lépp lu waaye doon xalaat lu du daayu baax jàkk na ca li nga xam ne moo di dee lahum ma yasha'una fiha lépp lu leen soob rek ma nga ci aljanna jooje loo bëgg mu daal di ñëw noonu ñu koy nettalee ci suratul waqi'at ak yeneen saari alquran yi xéewali aljanna yi ca nekk bari na lool loola kon bokk na ci li nga xam ne moom la yàlla di waajale jullit ñooñu fii sidrin maxduudin wa talhin mamduudin wa dhillin mamduudin wa ma'in mashkubin wa faakihatin kathiratin la maqtu'atin wala mamnu'a ak xéwal yooyu yëpp kon loolu mooy li yàlla waajale ñooñi ne leen lu ngeen lu ngeen bëgg rek mi ngi ci aljanna gis ngeen xéwal yu bari yem ci tofal yëpp waaye loolu doyut yàlla ne leen wa ladaynaa mazid li ma leen di dolli la kay mooy won leen sama jën jëmm ju tedd an nazaru ila wajhi llahi al karim mooy wala day naa mazid yàlla nee na suñu amee li ñu bëgg a xéwloo ci aljanna ba lépp euh, ne fi ñoom soxlaatuñ lenn yàlla andil leen gëneen xéwal gu gën a mag te loola mooy gis jëmmi yàlla ji subhaanahu wa taala loola di mbir mu am solo di mbir mu rëy kon dalika ma kunta minhu tahid kon doomu aadama mahma azumat dunyaaka fa hiya haqiratun wa mahma taalat fa hiya qasiratun i'lam annaka rahilun ila allahi jalla wa ala nañu xam ne du àdduna neex-neex lu xéewal yi bari bari lu fan wi gudd gudd bis da ñëw rek nga bàyyi fa lépp dem nag moo tax yàlla ne yaa ayyuhal insaanu innaka kaadixun ila rabbika kadaxan yaa ayyuhal insaan innaka raaji'un ila rabbika raj'an yaa ayyuhal insaan innaka kaadixun ila rabbika kadaxan yow doomu aadama na la wóor ne foo nekkoon ak loo amoon ak loo fa doon def da nga ko fa bàyyi ne waññet dellu ci borom ba subhaanahu wa taala kon nanu seet yoon wi niy delloo ci yàlla xam ngeen ni nit ki lu mu ragal ci adduna da koy daw waaye yàlla boo ko ragalee da ngay daw wuti ko boo ragalee yàlla da ngay daw wuti ko leneen loo ragal ci adduna nag da ngay daw sori ko waaye yàlla ku ko ragal da ngay daw wuti ko moom subhaanahu wa taala kon yàlla nee na faaw nu taseeg moom yaa ayyuhal insaanu innaka kaadixun ila rabbika kadaxan fa mulaaqiih mun laa rëcc yàlla faaw nga taseeg moom faaw ñu taseeg yàlla subhaanahu wa taala te it loolu moo tax yàlla di wax ne na ngeen di fàttaliku de di fàttaliku sa minute bu mujj bi nga am ci àdduna lu jara fàttaliku la yàlla ne falawlaa ida balaxat alxulquuma wa antum xiina idin tanzuruun wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruun yàlla nee na nit ki bu fekkente ne dem na ba ne ci sukuraat nga xam ne wóor na ko ne fi mu ne dee rek moo fi sës ay mbokkam mag ñi ko wër ñi xam tawat ñépp xam nañ ne kii moom dootu jóg yàlla nee na man yàlla day maa la gën a jege waaye malaayika yi jël si ruugi ñoo la gën a jege te gisoo leen malaayika yi jël si ruugi ñoo la gën a jege te gisoo leen falawla in kuntum xayra madinina tarji'unaha in kuntum saadiqin ndax yéen su fekkonte ne dañ leen a jéggal sax seeni bàkkaar nga xam ne may nañ leen kàttan ndax man ngeen a delloo si ruugi nga xam ne moo fi waaj a jóge déedéet ñetti nit ñi rek ñoo fa am fa amma in kaan sori ko ku ko ragal fa rawxun wa rayxaanun wa jannatu naim almuqarrabuun asxaabul yamin almukadibuun addaalin ñett ñi rek ñoo fa am amul keneen ci diggante kon yàlla nee na su fekkente nag doomu aadama jooju la day ruuge génn na fi mu bokk ci ñi nga xam ne ñu yàlla jegeel la ñu yàlla baaxaloon ci adduna la ñuy baaxale fa rawxun wa rayxaanun yàlla dana leen defal yërmande ak mbégte mu mag wa jannatu naim ak ajjana ju kowe jooje muy ajjana ju xéewale joojule wa amma in kaana min ashaabil yamin su bokkee ci ñi nga xam ne itam joxe nañ leen seeni téere ci seen loxoy ndejoor loolu rafet njortug texe la bu ñu la joxe sa téere ci sa loxob ndejoor rafet njortug texe la yàlla nee na kooku itam bokk na ca fa salaamun laka min ashaabil yamin kon day bisimilah dalal jàmm bokk nga ci ñi yàlla musal tey wa amma in kaana min almukadibina ad-dallin fa nuzulun min hamim yàlla subhaanahu wa taala nee su fekkente ne danga ngaa bokkoo ci ñi nga xam ne dañoo weddi woon yàlla lu leen yonent bi ma saa wax ñu ne loolu du dëgg ñàkk a gëm bis penc ñàkk a su bisu payantooba fa nuzulun min hamim ak nganale goo xam ne ndox mu tàng jër ba faw tàng war yem moom lañ leen di jox ñi di ko naan ndox moo xam ne boo ko naanee mu xotti say butit mooy nganale gi ñu leen di njëkk a ganale bu ëllëgee yowmal qiyam wa tasliyatu jahim ak jaaroo sawaraw tàng woowe muy sawara kon nañu xam ne lii dëgg gu wér la yàlla nee na lii ñuy wax ak lii ñuy nettali lenn lu ciy njortu baa lu ñuy demalee ga fekkee amu ci waaye la xawal xaqul yaqin dëgg la gu wér a wér kon fa sabbih bismi rabbikal azim loolu la yàlla tëjee saar wi yàlla subhaanahu wa taala di doyut ci alquran foo toll gis fa muy fàttali bis boobu ak nit ku dee di teewal na muy mel ngir bëgg nit ñi waaroo ca loolee ak jàjje ca loolee mu wax ne kal fa nuslim nga ne taraaqi wa wa danna annahu alfiraaq waltafati saaqu bisaaq ila rabbika yawma idin almasaaq yàlla subhaanahu wa taala nee na doomu aadama jiit yëmut foofu waaye jant bu demee ba nga xam ne ruwam gi ñëw na ba ci putam gii nga xam ne mën a tuta wanaas ruu gi faw day génn wa qiila man raaq mbokki jullit yeek bokk yeeg am di jàmb yi ne kan moo mën a mocc ban docteur a tee ñu ko yóbbu principal tee ñu ko yóbbu fan docteur diw dégg naa moo fi dàq faj yàlla ne laa ila rabbika yawma idhin al masaq tey moom dee rek beneen docteur amul kon faatu rek moo tax yàlla subhanahu wa taala wa qiila man raaq wa dhanna annahu al firaq moom woor na ko ne day dee zandam boobu du firi jortu xam bu wér lay firi wa dhanna annahu al firaq woor na ko ne day de wal tafati saaqu bi saaq docteur bu ñu laaj ñu ne docteur diw fi man mën na feebar sàngam bu ñu dijee mu tëdd bu ñu yëkkatee tànk ya jaxasoo loolu mooy wal tafati saaqu bi saaq boo yëkkati woon bëgg mu dox tey tànk ya laxasoo wal tafati saaqu bi saaq fu ñu ko jëmee ila rabbika yawma idhinil masaq amul wenn yoon wu su mën a jaar wenn wuñ koy faje annahu wa ta'ala rek kon lii daal mooy xaqiqatul kubra gi nga xam ne kenn du ko werante doomu aadama ju nekk war na ko bàyyi xel yàlla dellu di ñu fàttali bis penc ba tey ne fa ida nufixa fi suuri nafxatun waxida wa xumilat al ardu wal jibaalu fa dukkata dakkatan waaxida yàlla nee na bis bu ñu wolee bifta ba aussi ba jël suuf ak doj yi fëgg leen lépp doon pënd fa yawma idin waqaatil waaqia keroog mooy doon këlëb ji nga xam ne fa la lépp di yem nag lu waay defoon génn ca lu amoon dootu am doj woo fi séenoon mu mokk def suuf dara amatul bu keroog wan shaqqatil samaa'u fa hiya yawma idin waahiya wan shaqqati as-samaa'u fa hiya yawma idin waahiya su boobaa yàlla ne tafeet asamaan dara luy dox sa digganteeg sa kumpa gi nga amoon dootu am lépp lu ñu war a gis mbaa ñu war koo xam su boobaa danga koy xam wal malaku ala arja'iha wa yaxmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya yàlla nee na bu keroogee bu ñu ubbee asamaan si nga jàkkaarloog yàlla ak xarasham nga mu nekk nag seen fa juróom-ñetti malaayika yoo xam ne ñoo gàddu xarashi yàlla joojule yawma idin tu'raduna la taxfa minkum xaafiya bisa ngi noonu boo xam ne bu ñëwee lépp lu waay doon nëbb dana feeñ bisa ngi noonu boo xam ne fu waay dencoon as denc ci ci jëf moo xam ju baax la wala ju yiw la dana ko ne fàng ca kanam nit ñi ñëpp di gis yawma idin tu'raduna la taxfa minkum xaafiya su keroogee nag fa amma man utiya kitaabahu bi yamini fa yaqulu haumu qra'u kitaabiya bu keroogee képp ku ñu jox sa téere ci sa loxom ndeyjoor nga yëkkati sa kàddu ci kaw ne ah jàng leen sama téere ngoog inni zanantu anni mulaqin xisaabiya leeroon na ma ne danaa taseeg sama jëf ji yow ji tey ndax defoon naa lu ko jar ci àdduna inni zanantu anni mulaqin xisaabiya fa yaqulu ha umu qra'u kitaabiya jàng sama téere lu baax dong ngeen ciy fekk joojule yow ma gëmoon yàlla nangu ko topp jullit bi nga xamante ne lépp lu yàlla digle def ci daan jëf la mu man lépp lu mu daan tere mu bàyyi ko benn yoon kooku mooy wax wax jooju nga xam ne bu kerew gi dana taxaw ne jàng sama téere ngoog du ngeen ci fekk lu may lu baax inni zanantu anni mulaqin xisaabiya fa huwa fii ishatin radiya kooku moo nekk ci ngërëmal yàlla kooku mooy kii yàlla ngërëm nekk ci dund bu sax boo xam ne dootu jeex ba mukk fii jannatin aaliya ci ajjana ju kawe yooyu nga xam ne yàlla moo ko sàkk waajal ko ñi ko gëmoon nangu ko topp xutuufuha daaniya ajjana joo xam ne meññeer yi dafay jege suuf ba nga xam ne boo soxlaa dara doo yëkkati sab loxo wala ngay ñoddiloo ko watte wala nga naan ajjil ma doom sàngam loo soxla da ngay tàllal sa loxo loola jege la xutuufuha daaniya ay meññetam dafa jege suuf yàlla def ca meññet yooyu ni mu ko defee ci meññeti àdduna yi mais meñet dafa lewet lool saf suukar mii meññet dafa saf suukar dafa nekk ci diggante bi safut suukar wexut lu mel ne pomme mais meññet dafa saf suukar sàpp lu mel ne orange wala tàndarma noonu nii la ko yàlla jaxasee ci ay ñam yoo xam ne lépp lu waay soxla woo rek ma nga ca àjjana joojee ci ko xam ne am nga ak texe ku jëf def ci daal an bima aslaftum fil ayyaami alxaaliya kon ajjanaa gi noonu lekk leen naan ci kaw la ngeen defoon ci àdduna ci lu baax bis yooyu ngeen amoon ci adduna la ngeen fa defoon ci lu baax tey jii mi ngi nii seen pay gaa ngi nii lekk leen te naan loole mooy ajjana wa amma man utiya kitaabahu bi shimaali fa yaqulu ya laytani lam uta kitaabiya koo xamante ne nag joxanañ la sab téere ci sa ca càmmooñ kooka dana dara boppam ne aka neexoon ñu bañ maa joxub téere tey kenn ku nekk lañ la yor nga di ko lang-langee di yóbbu te munoo tàggoog moom mooy téere jëf bi nga xam ne moom nga jëfoon fii ci àdduna walam adri ma xisaabiya xawma lu nekk ci téere bi aka neexoon ñu bañ maa joxub téere benn waaye neewoon na ma ba ñuy tudd di waxtaan ci ab dëkk mu ne boobu dëkk fekk na dafa jaaroon xaj na la ëpp ci ay jaar-jaar yam fa jaar nekkul ci ak njub mu ne daal hee foofu daal damaa bëggoon téere yu fa am rek na ko yàlla boole lakk bu mu seet yu baax yi bu mu seet yu bon yi moom daal nañ boole lakk yépp bañ caa seet lenn rek kon loolu jar naa bàyyi xel bu baax a baax walam adri ma xisaabiya yaa laytaha kanat al qadiya aka neexoon li lépp bañ a am ma yemoon ci adduna far bañ a dugg ci àtt yeeg yépp ma maliya sama alal ji woon ci adduna ndek jëriñu ma dara sama taar bu rëy bi sama mbooloo mi sama ciwte gi ndekete loolu lépp du woon dara tey lii rek ndeke moo fi am halaka anni sultaaniya lu ma masa am ndekete moo ma alak ba teemaa jaamu yàlla xuduhu fa xullu yàlla subhaanahu wa taala ne jël leen ko nag yóbbu jéngi leen ko ngax leen ko mooy takk leen ay loxom ci ginnaawu doxam thumma aljahima salluuh su ko defee na ngeen dugal ko ci sawra wu metti wowle thumma fi zilsilatin zaruha sab'una ziraahan faslukuuh yàlla nee na bu ngeen koy yóbbu kat bu leen ko bàyyi noonu na ngeen ko ngëx ci ak càlla la goo xam ne mat na daanaka juróom ñaar fukki xasab def ko ci lonk ko jëmi sawara am ma lépp ba neexoon kaana laa yu'minu billahi alazim kooku gëmutoon yàlla donte ab jullit la gëmutoon yàlla ndax bu gëmu yàlla gi nekkoon ci moom dana jëfe lu baax bàyyi lu bon wala yaxuddu ala taamil miskin daawud def lu baax ci mbidee fi daawud joxe asaka daawud sarxe daawud dimbale aji ñàkk daawud soññee sax nit ñi ngir ñu def lu baax ci way new ji doole yi fa laysa lahu al yawma hahuna hamim fii kon tey amu fi kenn ku koy wéttali amu fi xarit amu fi mbog amu fi sëriñ bu koy jàppale ci lenn fa laysa lahu al yawma haahuna hamim amu fi kenn tey kon loolu mooy li nga xam ne lu jar bàyyi xel wala taamun illa min ghislin amu fi lenn ñam wala genn ganale guñ ko war a defal lu may ñam wu naqari woowee nga xam ne wax nañ ne dafay mel ne medd moo xam ne dafa medd ba ami fan ndox mu tar moomee di génn ci gimiñ gaal ñam wa ca nekk loolu mooy ñam woowu ñuy dox jox ñoo ñi nga xam ne gëmuñu woon yàlla nanguñ ko topp laa yakuluhu illa alxaati'uun loola kenn du ko lekk ñu may ñi nga xam ne dañoo juumoon ci àdduna alxaati'uun mooy ñi nga xam ne dañoo xam dara ba noppi tey ko loolu mooy tàqal diggante xaati wa muxti koo xam ne yow lii ngay def yaa ko tey def ko kooku mooy xaati moo tax boobu illa alxaati'uun kon loolu lu jar a bàyyi xel la bu ñu jullit la te jàng nañ ko bu baax danañu gis ne ndekete kat li ñuy wax ne ad dunya mazru'atul axira loolu lu wér la adduna mooy tooli alaxira mooy fi nga xam ne fi lañu ñu mën a amee ak texe bu ëllëgee ñu gis ne ci loolu ci lañ mooy meññet mi nga xam ne ci lañu ñu mën a amee meññetum alaxira bu ëllëgee bu ëllëgee kon loolu jar naa bàyyi xel bu baax a baax danañu gis ne yàlla daal du tooñ kenn bu ëllëgee danañu gis ne doomu aadama lu mu jëfutoon du ko am ku ne jullitit war ngaa gëm ne lii nga xam ne yàlla moo ko wax loolu dëgg la gu wér goo xam ne amul benn nattable moo tax bis ñëw ci alxuraan ci ay tur yu baree bari yàlla tudde na ko yawmul qiyaama yàlla tudde na ko annabaul azim yàlla tudde na ko alqaaria yàlla tudde na ko alxaaqa yàlla tudde na ko assaaca yàlla tudde na ko yawmul aaxir yàlla tudde na ko yawmul baathi yàlla tudde na ko yawmul taxaabun yàlla tudde na ko alwaaqica yàlla tudde na ko yawmul fasli yàlla tudde na ko yawmul jamci yàlla tudde na ko attaammatul kubra kon tur yu bari yooyu am na lu muy waral baatub aljanna ci alquran ñëw na ci baatub aljanna ñëw na ci alquran juróom-benn fukki yoon ak juróom-benn baatub sawara ñëw ci téeméeri yoon ak ñaar fukk juróom-benn kon loolu jar naa bàyyi xel bu baax a baax téeméeri yoon ak ñaar fukk ak juróom-benn baatub yowmal xiyaam ñëw ci juróom-ñaar fukki yoon ci alquran kon loolu lu jar a bàyyi xel la bis boo xam ne yàlla nee na innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban doomu aadama yi dañuy defe ne bis boobu des na àdduna tukkeegut koo wax mu ne àdduna tukkeegut waaye yawma takunu samaa'u kal muhli wa takunu al jibaalu kal ihni wala yusalu xamimun xamima yubassaruunahu yàlla subhaanahu wa taala nee na bis boo xamante ne bii yàlla jël na asamaan si suuf si fëggee ko na lu muy yooyu am tur yu ba ngëndal loo xam ne lu lépp lu doon dëgër mokk nga tey ba doon nga ngëndal su keroogee kenn du laaj sab xarit mbaa koo xamoon mbaa ko bëgg a gis kenn du won kenn kenn kenn du won kenn kenn su boobaa du sa xarit du sa mbokk wa qaala taala ida zulzilat al ardu zilzalaha wa axrajat al ardu athqalaha wa qaala al insanu ma laha yawma idin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awxa laha yawma idin yasduru annaasu ashtaatan li yuraw acmaalahum faman yacmal mitqaala darratin xayran yara wa man yacmal mitqaala sharratin sharran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara yàlla subhaanahu wa ta'ala di wax lépp di ngir fàttali doomu aadama ndax fàttali ñàkk fàttali gu yàgg gi nekk ci am xelam gaaw a gi mu amee yàlla ne yéen jaam ñi na ngeen fàttali gu bis bu ñu yëngalee suuf si suuf si génne lépp lu mu dencoon lu ñu ko dénkoon da koy génne lépp loo xamante ne bii dénkoon nañ ko ko ci mbell ak wurus ak lu ca man di nekk da koy génne lépp loo xamante ni bii nekkoon na ci jëfi doomu aadama da koy génne fa kanam yàlla subhaanahu wa wa qaala al insaanu laha doomu aadama ji lépp lu mu mas a am wala mu mas koo wax wala mu mas koo jëf dana ko génne wax ko su keroog yawma idin tuhaddisu axbaaraha su ko defee nag suuf di nettali lépp loo xamante ne bii mooy say xibaar yow itam ngay nettali lépp loo xamante ne bii mas koo def wala mas nga koo wax bi anna rabbaka aw xaalaha suuf ne leen kii kat lii lu mu mas a def rek nettali nañ ko ko lépp loo xamante ne bii jaadu woon na ngir mu def ko diine waxoon na ko ko yonante bi waxoon na ko lépp lu jaaduwut mu def ko diine waxoon na ko ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko yawma idin yasduru nnaasu aswatan bis bi nga xam ne fenn fu nekk mbooloo dafay génn ñëw ci bis pang ba ñëw ci bis ba nga xam ne fa la ñëpp di daje muy randiwu boo xam ne kenn du ko tarde xeet wu nekk génn ànd ak saw xeet li yuraw a'malahum ngir yàlla xool seeni jëf kenn par kenn su boobaa nag maxkama ba fa nekk moom amul jëlub avocat amul jël leneen fa man ya'mal mithqala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara képp koo xam ne defoon nga lu baax da ko gis képp koo xamante ne bi defoon nga safaan ba lu mu néew néew da nga ko gis yàlla dañu dinu xupp ba tey dinu war nett li bis di wax ne ya ayyuha nnaasu ittaqu rabbakum inna zalzalata saa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-naasa sukaara wa ma hum bi sukaara walakin adhab allahi shadid yàlla neen yéen nit ñi na ngeen ragal seen borom ragal bis penc boobu yi nga xam ne dana ñëw muy waxtu woowule tey doon mbir mu mag xam ngeen ne lu yàlla réyal lu ne loola lu rëy la yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at bisa ngi nooru boo xamante ne bii da nga fekkoon képp koo xam ne jigéen la ju yor doom dana tiim ba dana tiit ba sànni doom ja far ngir am tiit xamul li nekk ci kanamam lan la xam nga jigéen bu tiitee ba sànni doomam la ko tiit loolu rëy la rabbanaasu zaati hamdin hamdaha képp koo xam ne toll woon nga diggante muy jigéen ju ëmb mën ngaa tiit ba ëmb boobee dañ ngir tiitum bis penc boobu la watara naasa sukaara wa ma hum bi sukaara bi sukaara su gis doomu aadama yi mel ne dañoo màndi ngirum tiit ak jaaxle ak jàq kenn ku ne bu butiiti biir di daw dara taxul lu may walakin azab allahi shadid mbugalug yàlla gu targoo gi nga xam ne moom la ñuy jàkkaar loolu te xamuñu danañ ca mucc walla déet moo tax bu ñu seetloo ci waxi cheikhul xadim radiallahu anhu mi ngi ñuy fàttali bu baax a baax gannaaw bu ñu alxuraan jàngalee bis pénc ak la cay xew gannaaw bu ñu yonent bi sallallahu alayhi wa jàngalee bis pénc ak la cay xew cheikhul xadim radiallahu anhu dañut moom it di ñu ko fàttalikuloo di ñu ko jàngal ak la cay xew lépp ba ñu mën a moytandiku li nga xam ne moonu cay alak bu ëllëgee moo tax muy wax ne imaanukum ya ayuha shubbaanu bi dhalika al yawmi huwa al iqaanu nee na yéen ñi nga xam ne yéenay ndaw ñi wala yéen ñi dese seeni xel na ngeen xam ne bisa ngi noonu boo xam ne kat bis bu rëy la gëm ko nag mooy li nga xam ne mooy dëgg mooy li wér imaanukum gëm diggéen bu mën ngaa ngeen jom bi dhalika al yawmi huwa moo di nit ki jàpp bu wér ne bis penc dana ñëw jàpp bu wér na itam bu ëllëgee yàlla dana fayantoog moom jàpp bu wér ne itam lépp lu mu defutoon du ko fa am jàpp bu wér na itam jëpp àq ju mu amee loon doomu aadama dana ko delloo bu keroogee loolu jullit bi war na ko bàyyi xel bu baax a baax bi annahu xaqun wa anna mashtamil alayhi xaqun min sururin wa wajal nee na bis penc boobu daal la mu làmboo lépp lii ñu fi tudd ci ay alxuraan mu nekk ak la nekk ca biir na la wóor ne loolee dëgg la la ca nekk ci ay yiwa ki mbégte ak la ca nekk ci ay njàqare ki métit lan nga war a gëm kan nashri wal xasri wa kal mizaani wal xawdi wal jannati wan niiraani nee na na ngeen gëm dekkal gi nga xam ne danañ ko dekkal doomu bu yàlla taweem ndoxam woo nit ñoom nit ñi génnandoo ci kaw suuf mel ne ay sànqaleñ yuy génn fu nekkoon génn ñëw wuy si bis ba ñuy dajale mbooloo mi ci benn pénc bis ba ñuy taxawal siraat ne na ko ñépp jéggi imma ilal janna aw ilal naar bis ba yàlla di wone déegu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ku ca naan dootoo mar ba mukk bis ba yàlla di wone sawara ne leen yër leen ma nga nee képp koo xam ne nekko woon ci lu baax fee nga jëm sëriñ bi nee na na ngeen gëm loolu bu wérawé wa ka siraati wal mururi wal xisaab wa ka shafaati nnabiyi wal iqaab nee na na ngeen gëm bu baax a baax ne siraat lu am la mooy pom bi dox diggante aljanna ak sawara te kenn ta dem aljanna te jéggi ko te say jëf moo la fay jéggiloo jéggiloo bu gaaw wala bu yeex nee na na ngeen gëm loolu na ngeen gëm ne faaw dana su na ko romb na ngeen gëm ne itam faaw danañ seet jëfi doomu aadama ji la ca baax ñu jox ko ko la ca bon ñeel ko na ngeen gëm ràmmum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye na ngeen gëm mbugal yi nga xam ne itam mooy xew bu ëllëgee ci bis boobule yuxaasabu almaru ala alqitmiri ma alfat ku ca naan naqiiri nee na doomu aadama ñu seet ay jëfam lu mu néew néew lépp looy xeeb ci àdduna ci àq joo xamante ne amel nga ko nit ba defee ne waroo ko ko balu wala waroo ko koo delloo xisaab sëriñ bi nee na bu yowmal qiyaamee danañu seet jëfi kooku le ne nag wa kullu ma ajrahu shaxsun min amal fa sa yara jazaahu yowmal wajal nee na lépp loo xamante ne bi doomu aadama defoon na ko ci jëf bu keroogee dana gis jëf joojee ci bisum njàqare boobu le mu ne na ngeen gëm bàmmeel ak la nga xam ne moo nekk ci biir lépp moo tax mu ne maa xiila fi su'aali saa'iliina fil qabri qul xaqun bi gayri mayli nee na li nga xam ne ñu ngi koy wax ci laajub ñaari malaayika yooyu nga xam ne ñooy laaj ci bàmmeel na ngeen xam ne dëgg la gu wer cëng gu amut benn werante ñaari malaayika yooyu wasmuhuma al munkaru wan nakiiru amruhuma bi fikratin jadiiru nee na ñaari malaayika yooyu kat muy munkar ak nakiir na ngeen xam ne seen mbir lu réy rey la te xalaat ci lu am solo la doomu aadama ju ne war ngaa xalaat sa diggante ak ñaari malaayika yooyu muy munkar ak nakiir kii dafa soxat ba kenn xamu ko kii dafa soxat ba xamut kenn te lañ lañu ko jëfloo rek lay jëf kon loolu jar na xalaat bu rëy rëy ci doomu aadama shaxsaani zahiraani sa néew lu mu néew xeeb baari fusta bil imaani ne ne mooy ñaari jëmm yi nga xamante ne bii seenu melokaan doy na waar ñooy ñaar ñi ñëw di la nattu seeka seet say jëf ba xam yow mii ci ñun texe ngay bokk wala bokk ci ñun texe wadkur juluusan daaqa summa waxdaka fi xufratin daati duja taxifuka na ngay xalaat bu baax a baax ci paxum bàmmeel nee na dee leen xalaat jataay bi ñu leen di dij bu nit ki bu faatoo ba ñu dij ko ci bàmmeelam ak xataay gamu xat ci pax moo xam ne dara warula lu may suufus kese baada rujuci daaficiina kullihim mustamian udnaaka xara naalihim nee na ñi lay ñiy rot doomu jant bu ñu fa jógee ba dox ay jéego rek da ngay daal di dégg seen dàll yi na muy keppet keppetee di dem malaayika yi jóg digle nag nga dégg dàll yooyu leen nañuy fëgge wa tatlubu nahda walasta taqdiru ala qiyamatin walasta tasbiru bu keroogee nga mel ne ku ne bërit bëgg a jot waaye su boobaa doo ko man doomu aadama ci bàmmeelam bu ñu ko dekkalee dañuy dekkal dënn bi jëm kaw soo bëggee jóg doo mën a jóg kon loolu lu jar a bàyyi xel la lu tax doo mën a jóg lima sami'tahu min al ahwali waddahsi bil indaari wal awjaali nee na li nga li tax mënoo jóg mooy li nga xam ne moom nga dégg ci riiru malaayika yooyu ak seenu melokaan ak seenu ragaluk seenu xuppe ak seeni njàqare yañ lay won loola moo tax mu ne is dahsuhum min kulli dahshin asqalu wa amruhum min kulli amrin aw jalu nee na ñooñu daal jaaxle gi ñuy am ci ñoom kenn mënu ko am ci geneen jaaxle ñaari malaayika yooyu muy munkar ak nakiir ni ñuy jommale doomu aadama leneen mënu ne jommale doomu aadama lil kulli minhuma ka shamsin aynu aw ka nuaasin laysa fihi maynu nee na kenn ku nekk ci ñaari malaayika yooyu bëtam yaa ngi mel ne ab jant bu tàkk bu nekk ci digg njolloor waxuma laa ñu jegele nag wala ñu wel ak weñ gu ñu tàngal ba mu xong noonee muy xonge noonu la seen bët yi xonge walahuma sawtun ka radil barq ka radin xaasifi wal aynu minhuma ka barqin xaatifi li nga leneen li nga mooy li nga am ñaari malayka yooyu yaa ngi amee kaddu goo xam ne dafay mel ne bu asamaan si day yëngu noonee muy xumbe noonee nga lay xumbe ci yow yaa ngi ame amee itam ñaari bët yoo xam ne dafay mel ne bu melaxee melax gi noonu muy leeree noonee la seen bët ya leere kon loolu lu jaramus la yumaziqaani al arda ay mazqin maan bi an ay izaamin zurqi nee na su boobaa nag dañ naan xot dañuy xotti bi ne ko tareet ba ne fàng jàkkaarloog yow mel ne nag dañoo yor ay bëñ yoo xam ne rëyaay baag na mu mel mëne sula ko wax ne jàkkaarloog ne jàmm nag jàkkaarloog yow fa yatiyaani l mayta nahwa rasihi fa yatiyaani l mayta nahwa rasihi fa yuqidaanihi wa zayta ramsihi su keroogee nag nee ñu ñëw ci néew bi tolloog bopp ba yëkkati ko dij ko ca digg armeel ba nag ngir fas yéene ko laaj noonu la ñuy laaj doomu aadama su ëllëgee hatta yazira jalisan mustawiyan ba doomu aadama ji toog jub xocc wa yasalaanihi an rabbil jalil wa an rasulina nabiyil mursalin nee na bu keroogee la koy laaj moo di yàlla kan moo doon sa boroom nga ne yàlla su fekkee yàlla xéewale ne la xéewalug man a tontu tontu yooyu le te loolu say jëf yu baax moo la koy may lan nga xamoon ci ki ñu yónni bu asamaan muy xóon gu noonu sallallahu alayhi wa sallam soo texewul doo tontu lan nga daan jëfe ci alquranul karim kan mooy yàlla yàlla moo la bind moo la moom moo sa la santoon nga jaamu ko ndax doon nga ko jaamu in kaana kaafiran qul aw munaafiqan yasir mu lajlijan ka ayrin naaxiq nee na su fekkee kooku ab naafiq la woon wala mu doon ab yéefar su boobaa du mën a tontu nee na dafay mel ne mbaam muy ŋaax rek naan ha ha laa adri noonu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nettalee ci su boobaa doo mën a tontu laaj li lay laaj ndax sa ñàkk texe gi nga xam ne jëfoo ko woon ci àdduna awwaluha yaqul ana la adri min ajli dhuhrihi wa dayqil qabri su boobaa kañuy laaj su yàlla defut ci moom xéewalu mën a tontu laaj yoo yële du tontu laaj yoo yële nga xam ne moom lañ koy laaj summa yaqula anta la darayta lahu bi tawbixin wala talayta su keroogee nag ñu di ko laaj ne ko ah, waaye yow noo def ba xamoo yàlla xamoo ki bind noo def ba jaamu woon sa borom Muhammad mi nga xam ne mooy yonent bi yàlla mu yoon yónni ci mbindee yi mu digle lii tere lii te loola jëfewoo ca dara bàyyiwoo ca ca la muy e, tere dara ñaari malaayika yooyu fii yadi kullin minhuma fii ma sabat miqmaatun min alxadidi saqulat nee na ñaari malaayika yooyu kenn ku ne yaa nga yor ab bolde ci sa loxo ak weñ gu diis goo xam ne fu ñu ko door suuf sa tasaaroo yàlla nee na e, yonent e, Cheikhul Xadim radiyallahu anhu nee na malaayika yooyu lu mel noonu lañ yor biha wa yadribaanihi wa yanqati jusmaanuhu xatta yamujja ma rada nee na bu keroogee nag danañ dóor doomu aadama ji ba ay ciram daggatoo ba meew ma mu nampee woon ca yaayam sax meew ma day génn mu mukallaf moo xam ne dem nga ba am nangami at ay dóor tax meew ma nga nampee woon sa sa jur di génn loolu day lu taratal la lahu min an naari wa yaftaxaani baaban ila niiraan nee na bu ñu ubbil ko bunti sawara minhum yadi yadi at ko ba mu seen sawara ñu ne ko boo waxul lu leer fee nga jëm boo waxul lu leer fee nga jëm loola mooy bunti sawara hada di fi xaalati alkuffari rawa shuyuxu duna ma inkaari nee na loola mooy li nga xamante ne bi daal fala doomu aadama yi jëm te nii la ko borom xam-xam yi nettalee nii la ko ñi nga xam ne ñooy aarifi ne ñu gëm yàlla yi nettalee fa in yakun min ahli jannatin yaqul bi lafdatin fasihatin allahu jal boo fekkee kooka dafa bokk ci dafay daal di am ak jàppandal ci wax kàddu ya nga xam ne moom la bëgg a wax ci ak leeral muy lañu ko laaj ci yàlla laaj ko ko ci alquran laaj ko ko ci yonante bi subhaanahu wa taala thumma yaqulaani lahu fabshir laqad ishta wa mitta mu'minan xusta rashad nee na bu keroogee nag ñaari malaaka yi ne ko kon kay yow bégal dund nga ci àdduna ci ak texe faatu nga ñëw fii ci ak texe ndax laq nga ay ngëneel yoo xam ne moom la la yàlla di faye bu ëllëgee wa yasfaxaani alxabra madda albasari munawwiran aydan ka nuuril qamari nee na bu keroogee ñu ne faseet bàmmeel bi nag yaatal ko ba mu yaatu du fa gis yenn xat-xat du fa gis yenn metit dañ ko fa yóbbul ay leer yoo xamante ne bii leer yu mel ne leeri jant la summa yaqulaani lahu waji wanam kar fee nga xullu lee loolu mo si isniltal karam nee bu keroogee nag malaayika yi ñëw ne ko tëddal te nelaw te ne ci jàmm ba bis penc ba ba ñuy woo nit ñi nag nelawal ba mel ni seet buy nelaw ndax tey am nga teraanga am nga ak tedd nga li ruuxihi idan wa yaftaxaani baaban li yartaqi ila aljinaani su keroogee ñu ubbil ko bunti aljanna yi muy séen nga xam ne dana ko woor ne fee tey jant bu ñu woote it foofa la jëm waalam bi ann alxalqa yubcathuuna waxta sabaahi thumma yuxcharuuna sëriñ bi nee na boo xamul wan waxtu la ñuy dekkal nit ñi bu ëllëgee nee na na ngeen xam ne doomu aadama yi bu ëllëgee ca waxtu suba teel la ñuy dekkal doomu aadama yi bis ba bis penc di taxaw ca waxtu suba teel la ñuy dekkal doomu adama yëpp amma alqiyaamatu fa inda dhuhri kadhalika almizaanu waqta al nee na bis ba nga xam ne nag la ñuy taxawal nit ñi ngir layoo ñoom waxtu tisbaar la ñuy woo ñëpp nag ñu taxaw di layo niki noon la waxtu wa ñuy peese doomu aadama yi ci balance yi itam waxtu saan lay doon ca la ñuy peese jëfi doomu aadama yëpp wa hakada tayaraanu tilka suxufi bisaayi waxta maghribin faltaqtafi nee na waxtu wa nga xamante ne bi ci la ñuy joxe téere yi kenn ku ne sab téere jëm si ci yow kenn du la ko ŋàbbal kenn du la ko làqal kenn du la ko dencal yaa koy dencal sa bopp waxtu timis lay doon ca waxtu woowee lañ koy jox doomu aadama yi yàlla subhaanahu wa taala nee na iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba jàngal sa téere bopp bi sa bopp doy na la sëkk walis keneen lu ci nekk yaa ci def lépp lu ci ñaaw yaa ci def lu ci rafet yaa ko ci def loolu lu jar a bàyyi xel la mu ne ama almuruuru bisiraati fa xakaw waxta ishain kaana xaakama xakaw nee na waxtu wa ñuy romb wa ñuy jéggi siraat moo di waxtu geen ak foofu la ñépp di jóge na ngir fas yéene jéggi pom bi nga xam ne moo jóge sawara jëm aljanna moo jóge aljanna jëm sawara wala xamante bi aljanna doo ci dem fenn te jéggi woo pom pom nee na noonu la ko boroom xam-xam yi nettalee mu nettali la siraat naka la demee wali siraati sabaatul arkaani fa'tabiruha ya dawil imaani nee na siraat am na juróom-ñaari bunt yoo xam ne faw doom adama ji dana ca romb moo xam na nga cay rombe ak la ñuy seet ca yow ak la ñuy soxla ca yow fi kulli ruknin yajlisu l insaanu mas'uula ma ma amarahu rahmaanu fi kulli ruknin yajlisu l insaanu mas'uula ma amarahu rahmaanu nee benn bunt bu ci nekk nag doomu aadama dana fa jaar ñu boole ko li nga xam ne moom la ko yàlla digaloon ba xam def na ko wala déet fa in yajib udxila fil jinaani aw lam yujib usxita fi niiraani nee na bu pont bu buñ cay jaar kat bu ñu ubbee te fekk jaaroo fa jaarin wa nga ca war a jaar ca nga ngay rotta ca ron sawara yàlla nañ ci yàlla musal su fekkente ne nag jaaree nga fa jaarin nga ca war a jaar ñii dañu koy jaar di dañu fay jaar tiim ko ñii dañu fay jaar di dat ko ñii dañu fay jaar di dox ñii dañu fay jaar di dinaaw kon loolu lu jar a bàyyi xel la mu ne buntu yooyu nag lañ cay njëkk a seet moo di awwaluha al imaanu thumma thani an ilsalaati fusta bil imaani nee na xam yi borom xam nga njëkk a jaar ci booy jéggi siraat julli lañ fay seet ndax daanga julli julli yi juróom ndax fonkoon nga julli mbooloo ndax daa ko julli ca waxtoom ndax daa nga matale ay rakkaam ndax daa nga ak ragal yàllaam ndax daa nga sàmmanteeg li ñu war a sàmmanteel ci biir julli moom lañ fay seet su loola jàllee nga jàll ci beneen bunt mu ne buntub ñaareel bi kat maanaam buntu ñaareel bi lañuy seet julli laa bëgg a wax buntu bu njëkk bi gëm yàlla lañ fiy seet ba xam sa gëm yàlla matoon na wala déet ci xeeti ngëm yépp muy gëm yooyu nga war a jëm gëm yàlla gëm yonent bi gëm bis gëm dogal ya gëm téere yi gëm malaayika yi juróom benn ngëm yi koo xam ne gëmoo ko woon fii ci àdduna bu keroogee danga am jafe-jafe ci buntu ngëm yooyu la salisuha zakatu thumma rabi'u an sawmi shahri hadha sami'u nee na buntub ñetteel ba asaka nga fa taxaw di la xaar ndax daa nga génne isak asaka mbokki jullit yi ana kan ci noonu moo xër ci génne asaka ci at mu nekk ci waxtu wu ne la mu am ta mu mat ni nisaab ñu baree bari def lu baax wala sarxe mbaa def leneen moo leen gënal génn asaka lu tax bañuñu ko waaye dafa mel ne dafa am lu lu muur seenum xel ci génne asaka jox ko ñu ko war a lekk su boobaa buntub asaka mooy taxaw di laaj buntub ñeenteel ba moo di koor ndax weeru koor wi daa ko woor ndax daa nga ko koor koor gu sell ndax daa nga sàmmonteeg liñ santaane lépp ci koor am da nga daan yendu ca garab ya ci jataay yi balood yaag werante ya ak yeneen yi waxtaan ya su boobaa soo jallut buntu koor jafe-jafe yeneen danañ am mu dellu waxaat ne alxajju wal umratu inda alxaamisi wal xuslu wal wuduu inda saalisi nee na na ngeen xam ne aj màkka ak umra mooy buntu juróomeel bi nga xam ne képp ku bëgg a dugg sa aljanna da nga jaar ci buntu boobee ñu laaj la beneen bi moo di jàpp julli ak sangu farata ci bu la waree asaka lu tax lu àggande ko ngoo woon rawante ne suñ mbokki jigéen yi ñu ci baree bari sangu farata moom doonte xam nañ ko itam eh, ñu ci bari def nga awut yoon ndax lañuy teg ci seeni bopp te bañ mu tooy loolu bokk na ci xikma bi tax ñuy aaye bees wala ñuy aaye yu jëme yu mel noonu kon képp koo xam ne sangu waroon na la ci sangu woo wala nga baaxoo di julli te doo jàpp am na bunt bu nekk foofee boo xam ne moo lay laaj ndax daa nga te ànd akum njàpp wala nga war a sangu te ànd akum sangu saabi'uha birruka walidayni wasilatu rahimi duna may ni nee na juróom-ñaareel bi nag moo di topp gi nga war a topp sa ñaari wayjur déggal leen lu am solo la yàlla subhaanahu wa bi mu diglee ñu jaamu ko bañ koo bokkaale kenn daf caa teg ne wabil walidayni ihsaanan nañu topp suñu ñaari wayjur ci njekk ak teraanga boo demee ci suratul luqmaan da nga fa fekk ay ndénkaan yu mat sëkk ci naka la ñu a toppee sa ñaari wayjur boo demee ci yeneen aq yi lu mel ne ci suuratu nisaa da nga fa fekk ci alwasaaya al asr loo xamante ne bi dana la doy sëkk ci topp sa ñaari wayjur kon mbokki jullit laa daara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kaana qabla al mawti yabniha fa in banaaha bi xayrin taaba maskan gu fara bari sam banaaha bi sharrin xaaba baaniha ayna al muluku xatta saqaahum bi kasil mawti saqiha doomu aadama amul geneen geneen kër goo xam ne kër gu gu may kër gi mu tabaxoon fii ci àdduna su fekkee ak yiw nga ko tabaxe woon ak jaamu yàlla ak ragal ko kër googee moom ngay am ci aljanna fa in banaaha bi xayrin taaba maskanuha su fekkente ne ci lu baax nga fi nekk woon ci àdduna su ëllëgee dëkkuwaay bu baax rek ngay am fa in banaaha bi sharrin xaaba baaniha bu fekkente ne itam wéy sa njort ak topp sa bànneex ak yaakaar ju àndut ak nga fi nekke woon su ëllëgee itam loolu lépp yow la ñeel nañu jëfal aljanna jooji nga xam ne xusuuruha dahabun wal misku tinatuha wa zaxfaraanu xasiishun naabitun fiiha aljanna joo xamante ne bi ay paleem ay njëndeem ñi ngi ko defaree ci misk ay miiram ak i tabaxam ñi ngi ko defaree ci xet ya gën a neex lay xenco biir ay ñaxi parfum lay doon yoo xam ne yu am solo la loolu war naa jar nit ki sonne ci jaamu yàlla subhaanahu wa taala kon mbokki jullit yi laqad irtaxalat addunya wa hiya mudbiratun anna wa irtaxalat alaxiratu wa hiya muqbilatun alayna walakin wa likullin minhuma banuunun fa kunu min abnaa'i alaxirati almuqbila la min abnaa'i addunya almudbira fa inna alyawma amalun wala xisaab wa gadan xisaabun wala amal kon nañu xam ne addunaa ngi dem bàyyi ñu ginnaaw addunaa ngi dem nuy ànd ak moom di dem noo ngi jublu alaxira di fi wacci àdduna mi nga xam ne moom la ñuy téwoo àdduna dafa ami doom dafa amuk njaboot àllaaxira amuk njaboot nanu fexe bokk ci ñooñ àllaaxira ci jëf ju baax ju nu fay yóbbu jëf ju baax joo xam ne moo nu fay texeel bu ëllëgee te bañ a jokk bokk ci ñooñ àdduna ñi nga xam ne defe nañ ne lu ne danga ko war a am ci àdduna bànneex war a tax xelate yi àdduna jaamu yàlla loo ci def baax na nañu moytandiku loolu amwaaluna li dawil miraasi najma'uha wa duuruna li xaraabi dahri nabniha alal yi nu fiy dajale yépp dañ ko fiy bàyyil suñuy doon ak képp mboolem lu ñu fi am ñii ñu doon ñoo koy jariñoo ëllëg lépp lu fa waay yóbbaale ci jëf ju baax doo ko fa fekk wa duuruna li xaraabi dahri nabniha kër yi nu fi tabax ak njënd yi ak pale yu rafet yeeg dëkkukaay yu yéeme yeeg la ci nekk ci matériel fii lañu koy bàyyi dara duñ ko ci yóbbaale bu ëllëgee luñ fay fekk xanaa lu may jëf ju baax kon nañu bari sunu yóbbal te xam ne tukki bi sori na nañu sellal suñuy jëf te xam ne ki koy seet ku mën a seet la ayna al muluku allati kaanat musaltanatan xatta suqaha bi kasil mawti saaqiha ana ñi fi nekkoon démb ak démb ci buur ak i boroomi alal ak i boroomi daraja fu ñu masaa jublu mbooloo mi jublu leen kenn déggatu leen ña nga ca biir suuf lan lañ fa nekkee lu may la ñu doon jëf ci seen diggante ak seen boroom ak jëf ju baax ja ñu doon def ci seen diggante ak mbindeef imaamu aliyu karamallahu wajha dafa mas a dem ci ay bàmmeel di leen ziyaare ay armeel di leen ziyaare bi mu ñëwee tandiku lo aleykum daara qawmin mu'minin antum as-saabiquuna wa nahnu inshaa allahu bikum laaxiquun yaghfiru llahu lana wa lakum summa yaqul ya ahla ad-diyaar al-muwaxasha wal-'ithaam an-naaxira inna sanukhbirukum bima jara ba'dakum inna buyutakum xad sakanaha xayrukum wa inna nisaakum xad tazawajna baadakum wa inna amwaalakum xad xusimat li warasatikum hada xabaru ma indana sayduna ali dafa mas a ñëw ci ay armeel di siyaare si nit ñi ba mu ñëwee mu nuyu leen ni ñuy nuyoo ay armeel salaamaaleykum daara xawmin muminin antum saabiquun wa nahnu insha allah bikum laahiquun ak yeneen ñaan ngeen cey tofal ba mu defee loolu ba noppi mu ne leen ay yéen kër borom kër yu ràpp yi yéen ñu wéet ñi nga xam ne fii ngeen nekk dara yënguwu fi man day tee ma leen a wax li nga xam ne moo nekk ci noonu na ngeen xam ne seen kër ya ngeen bàyyi woon ci àdduna day ñeneen dëkk na na ngeen xam ne seen soxna yi ngeen bàyyi woon am nañuy boroomi kër ba sëyi ca yàgg na ngeen xam ne alal ya ngeen amoon seddale nañ ko seeni dono bu yàgg lii mooy li nga xam ne moo nekk fi noonu lan moo nekk fi yéen yéen ñi tëdd armeel saxaaba yi ne ko awa yasma'unaka ya amiral mu'minin ndax ñii tëdd tey dañuy dégg li ngay wax mu tontu leen ne leen wallahi law nataqu la qaalu wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa mu ne bu fekkonte ne mën nañoo wax tey de danañ ne na ngeen yóbbuloo ragal yàlla ndax yóbbal bi gën ci yóbbal yi mooy ragal yàlla kon loolu lu jar a bàyyi xel la jële nañ ci ibnu abbas muy wax ne man balagha al arbaina wa lam yaxlib xayruhu charruhu falyatajaxas ila naar ibnu abbas nee na képp koo xam ne dund nga lu mat ñeent fukki at te saw yiw ëpput ay na ngi boo xam ne sawra nga jëm képp koo xam ne dund nga ñeent lu mat ñeent fukki at te saw yiw ëpput saw ay na nga waajal sa bopp te xam ne sawra nga jëm lu tax benn boroom xam-xam dafa wax ne bu fekkee doomu aadama ji dund na juróom benn fukki at di nelaw juróom-ñaari waxtu ci bis bu nekk ne la wóor ne nelaw nga ci sëg dund juróom-benn fukki at yooyu ñaar fukki at yu mat dundee juróom-benn at di nelaw juróom-ñaari waxtu par nga ci sëg dund ñaar fukki at mu des la lan ñeent fukki at ñeent at yooyu ak ndaw a ci biir ak mën ngi ci ak tëlee ngi ñeent fukki at yooyu waxtuy càggante ngi ci biir kon yow la des ci sëg soo dundee juróom-benn fukki at di nelaw juróom-ñaari waxtu par bis nelaw nga ci sa dund ñaar fukki at yu mat sëg mu des la ñeent fukki at ànd ak waxtu yu tële sa waxtu ndaw sa waxtu màggat sa waxtu yi ngay def ca mbedd maag feneen ak feneen sa waxtu yi ngay def te defoo ca lu neex yàlla loola kon la des ci sa dund bariwut kon kenn ku nekk war ngaa fàggu loolu bàyyi ko am xel bu baax a baax moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne ida amsayta fala tantaziri sabah wa ida asbaxta fala tantazir nga ñeen xam ne dund ñeen fukki wa xud min wa min xayaatika li mawtik nee na soo xëyee boo ngontee bul bul jàpp ne ngoon bët dana la sete maanaam bu ngoon jotee bul jàpp ne bët dana la fi sete waxtu wu ne na nga waajal dee ak la nga ca war a jëf ca waxtu woowu soo xëyee itam bul yaakaar ne ngoon dana la fi jote wala jant dana la fi soye jëlal ci sa wér-gi-yaram loo mën a fàggoo ëllëg sab yóbbal jëlal ci sa wér-gi-yaram loo mën a jaamoo sa borom subhaanahu wa taala ndax te léegi ñëw jëlal ci sa wér gi yaram loo mën a defee aw yiw ci sa moroomi jullit weer a ngi nii wu màgg woo xam ne mënees na cee fàggu yiw wu rëy rëy ci anam yu baree bare jëlal ci sa wér balaa wér dee ñëw jëlal ci sa dund itam balaa faatu ñëw su boobaa jëf fa am moo tax imaamul Ghazali di wax ne wa man lam yaxtur fi baalihi qurba ajali qurbu ajali fa huwa fi ghaflatin daa'ima nee na képp koo xamante ne bii sa jegeeb dig toqut ci sam xel na nga xam ne yow ci ñi gën a sàggan nga bokk ba ba dee di la jot ayyuhal ikhwa fillah nañu xam ne gàllankoor yi nu am ci àdduna bari na lool li nuy tee mën a def li neex yàlla li nuy tee mën a baril jëf ju yiw joo xam ne moo nuy dugal aljanna ëllëg bari na bokk na ca loolee alkasalu an taa tayel ci jaamu yàlla yi tayel ci julli tayel ci yewu fajar tayel ci dox jëm ca jàkka ja tayel ci yeneen ak yeneen tayel ci jokk bokk tayel ci yu baree bari yoo xam ne nit doomu aadama war na koo def loolu bokk na ci gàllankoor yi nga xam ne dana indil nit ki muy indi saw andi saw usalli sawfa uzakki wa sawfa ila axiri sawfa danaa def nangam danaa def nangam di digale di digale digale ba yàlla dogal dee ñëw jàpp ne bis yaa ngi ci sa kanam dara jugugu fi te fekk na bis yaa ngi dem bokk na ci itam gàllankoor yi nuy gàllankoor moo di tarku tawbati wa ta'jiliha ñu am lool bari na naa bàyyee tuub jéggulu sa borom say bàkkaar doomu aadama ji waxtu wu nekk war nay jéggalu boroomam ay bakkaaram waaye di ko yeexe mu wóor la ne yow mi am na bakkaar boo defoon démb wala daaw wala bëkk démb wala beneen bis te toogoo jéggalu ko rëccu bañ caa dellu rëccu itam loo ko doon defee fas yéene dootoo ca dem ba mukk ñaan sa borom mu jéggal la ko am na ñoo xam ne lool yi kat dañu koy yeexe waxtu wu nekk te istixfaar bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ne mooy yi gën a mag waaye gàllankoor yi tax na ñu baree bari di ko wutal ab dig ñetteel bi moo di gàllankoor yi nga xam ne da doon tee dellu ci sunu borom subhaanahu wa taala moo di alxir alxirsu ala dunya moo di xir ci àdduna ngir dajale li nga xam ne moo nekk ci àdduna wut ci alal suba goo xëyee yaa ngi ci ay yitte ba tax na li la war sa digganteeg sa boroom ci ay jaamu yàlla matale woo ko wa illaa li la war sa digganteeg sa boroom ci tuub ak jéggalu ko say bàkkaar defoo ko kon loolu it du jar a bàyyi xel la loolu dana indi te xol bu wow mooy xol bi nga xam ne moo gën a jege moo gën a sori yàlla subhaanahu wa taala moo tax waykat bi di wax ne dahaba alshababu fa ma lahu min awdatin wa ata almashibu fa ayna minhu almahrabu waxambaane gi dem na kattan doomu aadama war na bu nekk la nga mënoon lépp mënatoo ko mënoon ngaa aji makka aji woo makka mënoon ngaa umra ji umra ji woo mënoon ngay julli julli yi juróom ci jàkka yi defoo ko woon manoon nga génne asaka ca ba ngay am kattan di am alal man koo génne asaka dem nga ba amatuloo génne asaka loolu yépp wéy na tey lan moo dikk ak mag ñëw na ak tële ñëw na lépp loo mënoon mënatoo ko loo mën a dese yor sa kurus te naan damay jégglu waaye fekk na wocc nga bunt bu mag ca la nga xamante ni bii moom nga waroon a def daa anka ma qad faata fi samani ziba wadkur dunubaka wabkiha ya muznib kon bay boo fàtte rek li nga xam ne moo la faatoon ci sa ndaw te ku say bàkkaar tudd ko dellu ci sa borom subhaanahu wa taala ngir mu jéggal wallaylu faalam wannahaaru kilahuma anfaasuha bihima tuaddu wa tuxsabu na nga xam ne guddi yeeg bëccëg yépp kat lu lim bi bari bari ay fan ak weer ak at weesuut ay noo yuy génn ci sa bakkan nga di ko nooy noo gu ne na nga ci def lu amal njariñ mboolem lu ñuy lim ci ay at ay noo la ay minute la lu ñuy lim ci ay weer ay minute la kon na nga jàpp noo yooyu noo ñëw nga def ca lu neex yàlla subhaanahu wa taala lam yansahu almalakaani xiina nasiitahu noo yooyu ngay fàtte yow doo ko limaale ci say waxtu ñaari malaayika yi nga àndal ñoom fàttewuñ nooy yooyu lay ba xam yaa ngi def lu baax wala déet bal asbataahu wa anta laahin wa talab yow da nga koy fàtte wa ruuxu fiihi wa ruuxu fiika wadiatun udictaha sa tarudduha birraxmi anka wa tuslabu ruu gi yàlla jox dañ la koo dénk képp moomuloo ko munoo téye bu ñu koy nocc it mënoo tee mu ku dañu la koo dékk jant bu ñu ko soxlaa nangu ko wa gururu dunyaaka allati tas'a laha daarun xaqiqatuha tazulu wa tazhabu war gi nga xam ne moom la ñu àdduna di war ak daw gi ñuy daw wuti ko boo ko seetloo dëgg-dëggam mooy loo xam ne day jeex tàkk du fi yàgg waxtu wu ne nga gis ku daw lam yantahu aku ciwteem ak alalam ak kattan ak dooleem ak sañ-sañam day xëy bàyyi ko fi dem te loola sañu te bañ wuy ji googule wa jamiicu maa awcayta bal jamactahu amma qalilin bacda mawtika yanhabu lépp loo xam ne yaa ngi fi doon dajalee ko wut aka am aka denc ka dénkaane ci diir bu gàtt danga ko fi bàyyi dem kon ayyuhal insaan ñu xam ne jant bu dee ñëwee ki la gënoon a jege ci say mbokk gën laa jege ci say soppe gën laa jege ci say dëkkandoo ñooy kay taxaw ngir génn la kër gi ñooy kay taxaw ngir yóbbu la nga xam ne yow dong nag yaa fay responsable sa jëf bëgg ko kenn du ñu la fa fekk ak say jëf du ñu la fa fekk ak ndimbal li ñuy def mooy génn la mbooloo mi moom ba yóbbu la foofa yaag yàlla ki malaayikaam moo tax Zaydun euh, euh, Zaynul Abidin bin Ali di wax ci xasi xasida googee mu taalif di wax ne waxaama anni anni ahabbu an-naasi fi ajalin nahwa al-mughassali ya'tini yughassiluni nee jant bu roogi rotee moom boppam la yedd booba ak a fàttali dee jant boo xamante ne bii roogi rot na ñi ma gënoon a bëgg kat ñooy daal di taxaw di seet ñoo xam ne ñoo may sang daal di wuti ñoo xam ne ñoo may sang fa jaani rajul day xam to fi dem ni min athiyaabi wa arani wa afradani nee na kenn daal di ci ñoom li muy njëkk def mooy tàggale maag sama yére moom futti ma ba ma set wecc ba duutuma ànd ak yenn yére nekk faak man ngir sang ma wa ala al arwaaxi muntarixan wa saara fawqi xaril al maa'i yanzifuni su ko defee nag ñu jël bant ya nga xam ne fa la ñuy teg ku ñuy yóbbu teg ma ci ca kaw yeyootuma ab lal yeyootuma néebu rafet yeyootuma eh, eh, laltaay ju nooy waaye dénk wa ñuy teg ña ñuy yóbbu ci armée le lañ bay teg su boobaa ñu jël ndox mi sotti ci sama kaw zinil abidin mooyo wa askaba al maa min fawqi wa gassalani gaslan salaasan wa naada al qawmu bil kafani nee na su ko defee ñu daal di jël ndox mi sotti ci kaw sama kaw di ma sang sang ma cangaay ñetti cangaay daal di wone ana ki yore càngaay li indi leen ñu sang ñu ñu muur ki yore càngaay li nee na la daal di woo ne nañ ko sang wa hammaluni ala al aktaafi arbaatun min ar-rijaali wa xalfii man yushayyi'uni nee na bu keroogee bu ñu sangee ba sang ba noppi daal di may jagat-jagatee jëme ci jullikaay ba nag ñi may gunge topp ci sama ginnaaw wa axrajuni min ad ala raxiili bi la zaadin yuballigu nii ñu génne ma àdduna nag fa séeni maa tàggaleeg doomu aadama yi cay naa sama njàqare kuy dem te amoo yóbbal bu mat ab yóbbal foo jëm loolu jara bàyyi xel wa qaddamuuni ila almihraabi wansarafu xalfa alimaami fa salla thumma waddaani nee na su keroogee nag ñu yóbbu ma ca mihraab ba fa ñuy julee ña faatu ñëpp wëlbatiku dellu ca ginnaaw kenn du taxaw ci sama kanam kenn du tëdd ànd ak man kenn du ma gunge ñëpp ne ca ginnaaw ànd ak imaam dañu jullee sallaw alayya salaatan laa ruku'a laha wala sujuuda la'alla allaha yarhamuni nee na bu keroogee julli gañ may jullee <laughs> julli gu ñuy néew a jullee la mooy julli goo xam ne amuti rakk amuti sujood loolu miinuñu ko ngee topp may ginnaaw jullee wa anzaluni ila qabri ala mahalin wa qaddamuni waxidan minhum yulaxiduni wa qaddamu waxidan minhum yulaxiduni nee na bu keroogee nag ñu wàcc ma ca bàmmeel bu wéet boobule jiital kenn mu yor ma ca biir ñu jël suuf te sotti sama kaw sotti ba mu fees ñu maasale dem seen yoon ma des faak sama borom subhaanahu wa taala moo ndax sama yóbbal mat na moo ndax doon naa jëf-jëf ju baax ci àdduna moo ndax fii lu fi nekkul maa ko fi indi bu keroogee yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na lu ñu jàngal nee na ab néew daal dara du ko topp yatba'ul mayitu salaasa wahid yarjihu ahluhu wa maaluhu wa yabqa amalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñoo ñekkat bu ñu àggee ba gunge la dem seen yoon la ñuy def mbooloo ma nga àndaloon say mbokk ñëpp dañuy dem bàyyee la faak sa jëf foofa yaa xam nu jëf ja mel nag waaye sa jëf lañ la fay bàyyeel kon say mbokk di yenoo yóbbu ci armeel ya bàyyi la fa yow dong wada'uuka wa lil xisaabi araduuk walaw dalluu ma'aka ma nafa'uuk walam yabqa laka illa amaluk ñii la yóbbukat bu ñu fa yendu woon di la jéggulul wala ñu yendu fa di la jéem a wutal jëf ju baax mënuñu ci yow dara ndax tëj nañ téere yi an boole nañ laak moom suul ba noppi ahadin mu ni xadd ñaan yoo xamante ne bi moo la fay fekk te loola ginnaaw loola lay doon ab diggante lay doon kon tey bu ñu fi yendu woon itam luñ la dara wada'uka hunaka fi daari alxaqiqa ba kero di yàlla nag nag di digal israfil na ko walal bufte bi nit ñëpp dekk dekki su boobaa ñëpp ñëw taxaw ca kanam yàlla kenn du des lépp lu àndoon ak doomu aadama ji ca ba muy dund ba mu ganee àdduna dafay àndaatañ moom ñëw ci bispence boobu le benn tilbinaar rek fa am ta yàlla mooy ka koy atte tilbinaar boobu la taqbalu rashwa wala taqbalu muhaanaat tilbinaar la boo xam ne nanguwul ger nanguwul neexal nanguwul kaay waxal ma nanguwul avocat bu lay atte nanguwul dara lu tax kii atte kenn rek la muy waaxidu dayyaar muy yàlla subhaanahu wa taala buntu boo taxaw wala côté boo taxaw looy gis dangay fekk ñu bind fa la zulma al yawma inna allaha sarihul xisaab tey daal tooñ te yàlla ku gaaw calculer ku gaaw seet la ci jëf yi amul kenn ku mën a mucc amul lenn kenn du fi tooñ kenn tey nga taxaw wëlbatiku se ginnaaw xool feneen yàlla ne wama rabbuka bi dhallamin lil abid yàlla du tooñ benn jaam yàlla du tooñ kenn lépp lu waay defoon yàlla dana la ko delloo bu dee lu baax la di lu baax bu dee safaan ba di safaan ba attekat boo xam ne adresse ba moo di fa man ya'mal mithqala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqala sharratin sharran yara képp koo xam ne defoon nga lu baax lu mu néew néew kenn du la ko xañ kenn du la ko sànk danañ la ko defal ci sa téereb yiw waaye képp koo xam ne defoon nga safaan ba itam kenn du la ko nëbbal kenn du la ko gàddul danañ la ko defal ci sa téereb safaan kon loolu lu bàyyi jara bàyyi xel yàlla dellu wax ne nga xool feneen gis yàlla ne wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yaxaafu zulman wala hadman yàlla nee na képp koo xam ne fii ci àdduna kat gëmoon nga yàlla ak mboolem la aju ci ngëm yàlla di def lu baax ci mbindeef yi di def lu baax la du tooñ yàllam fonk sa moroomi jullit doo xeeb kenn bu ñu wootee nga ñëw di toog ci jataay yi xam-xam yi di ànd ak mbooloo mi mbooloo yi ci la ñuy def ci diine yi di topp ci sa ñaari way jur di jullit di woor di natt asaka di joxe ko loolu mooy jëf ji yiw jëpp jëf joo xamante ne bi yàlla jërë gërëm na ko loolu mooy jëf ji yiw yàlla nee képp koo xam ne jëf nga jëf ji yiw ànd ak sa gëm yàlla falaa yaxaafu zulman wala hadma bul ragal kenn ku la tooñ bul ku la daan jël ëpp la doole jël sa alal amul foofu loolu mooy kon bu leen ragal ku leen daan jël waaye na ngeen xam ne itam wa anna lil insani wa anna laysa lil insani illa ma saa amul jenn doomu aadama joo xam ne dana am leneen lu bokkut ak la mu jëfoon wa anna sa'yahu sawfa yura la nga xam ne moom la doon def itam xalsat na koo gis bu ëllëgee kenn du ko ko gàddul summa yujzaahu al jazaa al awfa yàlla fay ko fay gu mat sëkk bu dee lu baax la yàlla fay ko na mu gën a mate bu dee safaan ba itam gis nga ma ne yàlla ni mu yaatoo boo defee benn ci lu baax yàlla fay la fukk ba juróom-ñaari téeméer nga def benn ci lu bon ñu yemale ko ci benn boobee képp sëriñ Abdul Quddus yàlla na yàlla dolli ay leeram daana wax ne koo xam ne boo defee benn bu baax ñu fay la fukk yu baax nga def benn bu bon ñu fay la benn bu bon képp di toog ñëw tay xam fukk fukk di ëpp say benn benn loolu kiimaan la jar naa moytu boo defee benn bu baax ñu fay la fukk yu baax nga def benn bu bon ñu fay la benn bu bon ngay sàggan ba say fukk fukk di ëpp say benn say benn benn di ëpp say fukk fukk loolu lu jara bàyyi xel la lu jara moytu la kon bu ñu bëggee deltu ginnaaw xool tuuti daarul barzakh fi nga xam ne fa la doomu aadama yi di sax bu ëllëgee te ñetti kër yi rek moo am daaru dunya daarul barzakh ak daarul qaraar àdduna ak barzakh ak bispenc ba rek moo am ndax loolu li ko waral ñu war koo xam war koo gëm moo di ab jullit dafa saxal bu wér nangu ne bokk na ci lib jullit war a gëm nangu ne bis pinc dana ñëw nangu ne bàmmeel am na nangu ne dee am na nangu ne kenn ku nekk yàlla dina la laaj say jëf nangu ne bàmmeel boobe imma rawdatun min riyadil janna aw xufratun min xufari naar loolu lu nu gëm la lu nu saxal la kon kenn ku nekk war na ko bàyyi xel moo tax yàlla ne wa min waraihim barzaxun ila yawmi yub'athun fa doomu adama yi sax bu ëllëgee ba ba ñu leen di dekkal moo di barsax googu la te loolu nangu na ko gëm na ko wa illaa ak nga ma matut su boobaa moo tax yàlla di wax ne ba tey dinu fàttali bis peñ wa wudi'a alkitaabu fa tara almujrimina mushfiqina mimma fiihi wa yaquluuna yaa waylatana maa li haadha alkitaabi laa yugaadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaaha wa wajadu maa amilu min wa wajadu maa nee na nañu fàttaliku bu baax bis bu ñu teewalee sab téere ñi nga xam ne dañoo doonoon ay mujrimiin tooñ yàlla ci kaw kéefër bañ koo gëm wala ñi nga xam ne dañoo tooñ yaafar ci dañoo tooñ yàlla ci moy ko su keroogee dañuy tiit jàq kenn ku ne di wax ne cay téere boo xamante ne bii bàyyiwut benn araf bàyyiwut jenn jëf moo xam ju baax la bàyyiwut benn xeetu wax lii day nun jàq na ak wa illa saghiratan wala kabiratan illa ahsaha lépp lu waaye defoon tam nga fekk ko ci téere boobee wala yazlimu rabbuka ahadan yàlla tooñut kenn ndax la nga lam dige woon ak yow def na ko wa yawma yuxsharu a'daa'u llahi ila an-naari fa hum yuusa'uun bu keroogee ba yàlla jël yéefar yeeg ñi gëmutoon yàlla yuusa'uuna mooy dañuy jël ka njëkkoon ne ko kaay taxaw fii xaar ba kay mujj di ñëw du ñu jël rek kenn par kenn dugal leen sawara wala ñu jël mbooloo mi fi nekk dugal sawara boo léggee ñu jël ñeneen ka fa njëkkoon dañ ko naan taxawal kaay xool sawara ba ka mujj di ñëw ñu boole leen ba max ci sawara wa qaalu li juluudihim fahum yuusauna mooy loolu ñu wax moo di xatta ida jaa ahaduhum xatta ida jaauha shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa bi bima kaanu ya'maluun yàlla nee na bu ñu ñëwee nag ba taxaw nga xam ne kenn ku ne wax la nga doon def rek moo ci def seeni der di wax la ñu doon def seeni cër di nettali la ñu doon def cër bu nekk di wax la mu doon def ci àdduna moo xam ci aw yiw la moo xam ci ak mooy yàlla la moo xam ci lor doomu aadama la moo xam ci lépp loo def su cër bu ne day taxaw wax la mu doon def fa kanam yàlla subhanahu wa taala su ko defee ñoom lu ñuy wax wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna waaw cër bu nekk ñu bëgg laa noppiloo lu waaye ko ci tiiram nga fekk la mu daan jëw bët bi di wax la mu daan xool waru koo xool cër yi di wax la mu daan def te waru koo def loxo yi di wax la mu daan laal te waru koo laal tànk yi di dox fa mu daan jëm ci ay caaxaan ak i neen ak fu naka sudut noona te waru ko woon a def kenn ku nekk di wax la nga doon wax ñuy jéem a téye cër yooyu ci ñàkk wax la ñu daan wax cër yi ne déedéet qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay yàlla mi wax loo ñëpp moonu wax loo kon cër bu nekk dana wax la nga xam ne moom la doon def kenn suñu koo bañ xalaatal yow bu fekkee sa dund ba ngay dund ba nëga ni bépp baat boo ma sa wax ab caméra ngi ci sa biir néeg ab caméra ngi lay topp foo jëm ci ak lëndëm ak leer ci fa nga dëkk ak fa nga dëkkut ci fa nga wéet ak fa nga lépp loo mas a def ñu filmer ko ñëw ne la dañ lay tegal filmer bi ndax keroog bu keroogee ban xalaat ngay am ci buñ la tegalee filmer bi defe naa ne faw nga xalaat ne am na lu ci nekk loo xam ne naka sudul noonu la loolu moo tax mu ne antaqana allahu alladi antaqa kulla shay yàlla mi wax loo ñëpp moo moonu wax wax loo wa huwa xalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un yàlla muy nga xam ne moo leen bind ne woon bis bii dana ñëw te ci la fi la ñuy dellu si moo tax lépp loo xamante ne bii jëfoon ngeen ko dana feeñ wa ma kuntum tastatiroon mënu leen a nëbb lenn ci seen i bàkkaar mënu leen a suturaal dara lu woon ba nekkee ci àdduna nu xool yàlla mi nga xam ne mi ngi nuy gis sedd malaayika yi nga xam ne moo ànd ak ñun di bind suñuy jëf waaye bu lëndëmee nga defe ne kenn gisu la boo nekkee foo dëkkut defe ne kenn gisu la boo wéetee fi béréb wax loo xam ne waroo ko woon a wax mbaa nga def loo xam ne waroo ko woon a wax wa ma kuntum tastatiroon yàlla nee na tey kenn amul sutura lépp lu waay da nëbb dana fe an yashhada alaykum sam'ukum wala absaarukum wala juluudukum walakin zanantum anna allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun yàlla subhaanahu wa ta'ala nee na te moo leen bind bis bii noppi lépp lu ñu war a wax danañ ko wax lii nag mooy jort li ngeen jortoon defee ne ba ngeen di def nangam naka sudut noona yàlla gisu leen woon waaye yàlla xam na lépp te dana leen àtte ci loolu wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min alxaasiriin yàlla subhaanahu wa taala nee na lii mooy li ngeen doon jort ak defe ne yàlla dana leen jéggal yàlla amul moroom wala yàlla nangam nangam wala boo jëfee defe ne lii du lu rëy yàlla nee na lii mooy jort li ngeen doon jort mbaa nga defe ne lu mu néew néew yàlla dana ko fàtte kon tey yàlla alag na leen ngeen mujj bokk ci ñi nga xamante ne bii ñoo perte fa in yasbiru fa naaru maswan lahum wa in yasta'tibu fahum min al mu'tabin yàlla subhaanahu wa taala nee na ñooñu kat sawara rek mooy seenu mujj fa lañ jëm donte dañuy sàkku ñu delloosi leen eh, adduna ba ñu mën a def dara su boobaa kenn du leen delloosi su ñu dee wut ngant mbaaw lay du ñu leen tontu kenn du leen wuyu kon mbokki jullit yi waylun lil ghafilin alladina yansawna hada al maqam wa yaghfuluuna min riqabati al hayy al qayyum toskare ak alkande ñeel na képp koo xam ne yaa ngi fàtte yaa ngi fàtte taxawaay bii nga xam ne moom nga war a taxaw ak tàggante ci fugloonteeg sa borom mi nga xam ne mooy dund te du fi jóg ba mukk ngeen jot tortu li ngeen ba ngeen laa taxusuhu sinatun wala nawm mooy ki nga xam ne ngëmeen jàpp ko nelaw jàpp ko fa ayna tadhabuun wa ila ayna tafirruun fan lañu jëm ak fan lañu mën a daw jëmale ba rëcc yàlla subhaanahu wa taala moo tax doomu aadama ji saa bu tiitee di wax ne ayna al mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al mustaqar amul benn laqawukaay amul benn dawukaay boo xamante ne bi doomu aadama ji mën na faa jëm lu may jëm ci yàlla bu fekkee yiw fa nekk diw yiw kon li gën ci ñun mooy tuub dellu ci sunu borom subhanahu wa taala dañu yóbbaloo yóbbal bu sell te xam ne kullu nafsin daa'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyaama faman zuhziha 'anil naar wa udxila aljanna faqad faaz wa mal hayaatu dunya illa ma ghuruur yàlla nee na bépp bakkan bu mos dund da nga mos dee te lépp lu waay defoon tam danañ la fayantoog moom bu ëllëgee képp ku yàlla yërëm ci say jëf yu baax yu bari ba dugal la sa aljanna yow day yowee ki nga xam ne texe nga waaye képp koo xamante ne bii def nga safaan ba ba jëf jët yéggi dayo ba yàlla musalu la yowee ki nga xam ne yowee dugg uh, sawara bu ëllëgee ñu xam ne wamal xayaatu dunya illa mataaul xurur àdduna bii nii lang-langee du lenn lu may luy wore du lenn lu may luy wore moo tax yàlla ne la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladina utul kitaba min qablikum wa min alladina ashraku adan kathiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur yàlla subhanahu wa ta'ala nee na li ñu fi bàyyi ci àdduna ak alal ji mu ñuy jox man man be kattan gi mu néewoo mu bari yàlla nee na dama leen ciy natt rek di leen def examen ba xam loolee lu ngeen cay def da ngeen ci def lu baax mu amal leen njariñ wala da ngeen ci gis seen bopp foyeeku ci àdduna mbaa ngeen def ci lu neexul yàlla yàlla dana leen nattu ci seen alal ba xam da ngeen ci génne asaka ndax da ngeen ci def lu baax ndax da ngeen ci dundale ci yoonu yàlla ñu xam ne ci sàkk daaray jàngukaay yeeg luy jubal doomu aadama ndax da ngeen ci dimbale woy lot yeeg woy tële yi yàlla nee loolu lépp danaa leen ko nattoo su ngeen ko defutoon yàlla du la laaj million millions yi nga am banque waaye dana la laaj lan nga ca daan def yàlla du la laaj kër gu rafet gi nga amoon ci àdduna waaye dana la laaj ñan gan nga ca daan ganale yàlla du la laaj yan xeeti dëkkandoo nga amoon waaye dana la laaj lan nga daan def ci say dëkkandoo kon loolu lu jar bàyyi xel la wa in tasbiroo wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al umur yàlla subhaanahu wa taala nee na su ngeen muñee te ragal yàlla te nangu koo jaamu loolu day bokk ne ci li nga xam ne ku amoog ak dogg ci topp yàlla ak yonente bi ragal ko kooku mooy ki nga xam ne moo bokk ci way taxe ñi bu ëllëgee kon faaw ñu bokk ci def li nga xam ne moo di al isti'daadu li yawmir rahiil waajal bis boobu nga xam ne moo di bis bi ñëw te du faat ba mukk te dara gënu fa lu may ragal yàlla fa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa loolu mooy yóbbal bi gën ci yóbbal yi muy ragal yàlla ragal yàlla nag dañoo wax ne alxawfu min aljalili wal amalu bi tanzili wal ridaau bil xalili wal isti'daadu li yawmir rahiil loolu mooy ragal yàlla alxawfu min aljalil moo di ragal yàlla subhaanahu wa taala ndax dañuy lott dimbale wa wala amalu bi tanzil ak jëfe alquran bi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci ay la mu andi lépp war rida bil xalil ak li nga xam ne moom la la yàlla sédd ci adduna bañ a ci wut bay wut alal ju le wut loolu mooy ragal yàlla wal isti'daadu li yawmi rahil ak waajal bis bi nga xamante ne bii mooy euh, bis penc it bokk na ci li nga xamante ne bii mooy lu am solo euh, bu ñu seetee bokk na ci li ñu war a waajale bis boobu moo di alxuququl ashara yi nga xam ne fukki aq yi yàlla lim ci alquran ne jullit bu nekk war ngaa sàmmonte moom te mi ngi ci suratu nisa waabudullaha wala tushriku bihi shay'an waabudullaha wala tushriku bihi shay'an na ngeen jaamu yàlla te bu leen ko bokkaale ak kenn mu teg ca ban aq wa bil walidayni ihsanan na ngeen def lu baax ci seeni wayjur na ngeen fonk seen ñaari wayjur mu teg ca ban wa bidil qurba ak sa mbokkum jegeñaale mi nga xam ne moom nga am wal wal yataama ak jirim bi nga xamante ne bi kooku ku yàlla xañ ay wayjur la wal masaakiine ak ñi nga xam ne dañoo néew doole ak ñi nga xam ne amuñu kàttan bu ñu sàkkoo ci yow dimbaleen leen bu ñu làqoo ci yow làq leen bu leen lor ci seen ci wax wala nga lor leen ci jëf wal jaari zil qurba na nga itam sàmmanteeg say dëkkandoo ji nga dëkkal bul ko lor ci ay wax bul ko lor ci jëf bul ko lor ci xet gu am sa kër bul ko lor ci dugal ay mbalit ci fa nga xam ne fa lay jaar waaye bul ko lor ci yu baree baree bari yoo xam ne jullit bi war naa sàmmonteeg moom ci àq dëkkandoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam woon na ya jibril daana ma dénk dëkkandoo ba ma defe ne dëkkandoo ji bu ma faatoo may doon fekk na àq juré jooju lu moo tax wa saahibi bil jambi yàllaa ngi lay dénk ci ki yàlla booleel muy sa soxna na nga sàmmonte àq ji nga xam ne moom la yàlla sant nga sàmmonte ak moom ci dimbale ko muñal ko bu ñu sàkkoo ci tan jigéen dafa ñàkk solo loolu mooy wa saahibi bil jambi ndax Seydina Omar dafa masa ne ci këram soxnaam di yëkkati baatam ca kaw ndekete am na benn waay boo xam ne dafa am ak naqari naqari ak soxnaam ñëw di ko wax ci Seydina Omar ba mu ñëwee ca buntu kër ba bay jub kër ga dégg soxna sa di yàq Omar lu mel ni am xay ah mu wàññee ko Omar génn seen ko muy dem mu ayu ko mu ne ko lu doonoon mu ne ko man kat damaa ñëwoon doon la wax ci ay naqar naqar ci sama soxla waaye li ma dégg tax na ma wàññi mu ne ko nii rek la jigéen ñi dañ leen di muñal rek dañ leen di yott dañ ciy jaamu yàlla képp waaye moom ku leen yorit ak faar lañ gu dëng goo xam ne boo ko jéemee jubanti bu damm boo ko bàyyee doon day dëng ba faaw kon dañ leen di muñal mu teg ci wabni sabil koo xam ne aji néew doole juy sàkku xam-xam wala juy liggéey ci yoon yàlla kooku warees na ko dimbale koo kooku àq la ju ñu war a def ci moom saa bu ñëwee ci dëkk ba war nañ koo jàppale wama malakat aymaanukum ak li nga xam ne moo doon jaam ba jaam amee yàlla daane la aaya bi inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faxuur yàlla bëggul kenn kenn koo xam ne gis nga sa alal ci àdduna wala nga gis ne yàggan ñi ci des wala nga gis ne waroo dimbale kenn wala nga gis ne nit ñi dañoo war a ñàkk nga am yàlla nee na bëggul kookule kon yàlla nee na sayyiduna unzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha xabirun bima ta'malun yàlla subhaanahu wa ta'ala nee na bakkan bu nekk war ngaa seet li ngay indi ëllëg yowmal xiyaam na nga fa indi jëf ji yiw te war nga koo waajal fii nga ko mën a jëfee na seet li nga xam ne moom ngay indi bu ëllëgee ndax yàlla kat xabiirun bi amalikum xabiirun bi aqwalikum xabiirun bi mashaa'irikum yàlla moo leen xam moo xam seeni jëf xam seeni wax xam li ngeen di bëgg a def ak li ngeen di yëngatu yépp wa ma takinnuhu qulubukum ak lépp loo xam ne moo nekk ci seen xol ngeen di ko nëbb te génnewu leen ko yàlla xam na loolu euh, kon mbokki jullit yi mel na ne waxtu waa ngi jege di lañ bëggoon a tënk ci ñu jéem a laabal xol yi jéem a sellal jikko yi jéem a waajal bis penc bi nga xam ne yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim lii lañ ci jotoon a tënk ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di leen balu aq di ñaan yàlla subhaanahu wa ta'ala mu defal nu jàmm ak xéewal te it boole nu ci ñi nga xam ne moom lay wax ne wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin yàlla nu yàlla boole ci loolu allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alayna bi zunubina man laa yaxaafuka wala yarhamuna allahuma aslih lana diinana alladi huwa xismatu amrina wa aslih lana dunyaana allahuma la tadac lana zanban illa xafarta wala hamman illa farajta wala karban illa nafasta bi rahmatika ya arhamar rahimin ñu ngi leen di sant di leen balaaku di jéggalu ci kaddu yi lépp lu ci jub ci yàlla akub yonenteem la bàyyi ko lépp lu ci dëng ci man mii la ñu ngi leen di ñaanal kooru jàmm di ñaan lépp luñ ci yëngu ci aw yow yal na ko yàlla nangu yal na ñu yàlla jéggal suñuy bakkaar yal nañu yàlla sàmmal suñuy njaboot yal nañu yàlla defar fan wu gudd ko wér bañ mën koo jaamu yal nañu yàlla jégal suñuy bakkaar ñu ngi leen di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jazakumullahu ana xayran sëriñ Moustapha yaakaar naa ne mën nañu wax ñu ngi lay sant waaye nag nit ki moom lu mu bokk yaakaar naa ne su ca jëfee la ko war rek sant ko war na waaye nag ñaanal ko mooy li nga xamante ne mooy li gën kon dañuy ñaan yàlla guddal sa fan te yokk sa xam-xam tey jii képp koo xamante ne teewe nga jotaay bi yaakaar naa ne delloo si nganu ci lu baree baree bari kon nag ñu ngi ñaan yàlla fay la gën jaar jaarafeti di fay te may ñu ak digg ak topp xam nag am goo xamante ne waxtaan wi am na ko solo tax na am nañu ci bëggoon a jël ay kàddu sax pour def ay taxaw seetlu waaye nag laaj yi dafa bari baraay goo xamante ne te nit ñi nga xamante ne ñoo fi indi seeni laaj xam naa ne bëgg nañu am ak leerlu ci lii nga xamante ne moom lañuy laaj kon ginnaaw nga xamante ne waxtu wi li ci des dafa bariwut dama yaakaar ne dañuy dugg ci laaj rek su ko defee ñi nga xamante ne ñoo taxaw seetlu ñu note ko incha allah ba waxtu bi gën a dina yoon bu gën a yaatu incha allah kon dama yaakaar ne dañuy dugg ci laaj yi rek incha allah su ko defee yi yiñ ci mën a tontu xam naa ne lépp du fi xaj sax bu wutut waaye nag liñ ci mën a tontu rek ñu tontu ko ñu fàttali mbooloo mi ne incha allah suba sëriñ fàll Boussa moo fas yéenee seq seq ak ñun jotaay bi fas yéenee waxtaanee ak ñun joxe ci yoonu yàlla. sëriñ bu sa incha allah moo fas yéene waxtaan ak ñun suba incha allah ci joxe ci yoonu yàlla kon ñu jox kàddu gi Oustaz Ahmadou Mbow su ko defee mu dugg ci laaj yi. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen jërëjëf sëñ Moustapha ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman ñoom ñëpp ñu ngi lay sant bu baax di wax ni waxtaan wi liñ ci séntu am nañ ci lu kawe kawe njort yi. am solo waxtaan wi tax na laaj yi bari na lool moo tax mbokk yi joyal seeni laaj mbokk mi dafay laaj maanaam mu ni dafay laaj daal rammu nan lay demee ak ñan ñooy rammu rammu nan lay demee ak ñan ñooy rammu maanaa rammu lu gudd la lu yaatu la daanaka matoon na waxtaan wafa bi ci tuuti rek rammu ci ñetti tomb yi mooy tax ñu nang ñetti charte yi mooy tax ñu rammu doomu aadama ridallahi lil shaafi'i wa ridallahi lil mashru'i la wal iznu min allahi lil shaafi'i ramm mooy ki yàlla bëgg ñu ramm ko nangu ñu ramm ko d'accord ci ñu ramm ki nga xamante ne bi mooy ramm itam na doon koo xam ne yàlla gërëm na ko ku yàlla gërëm moo mën a ramm kon ñaara ngoog bi leen ñetteel moo di ki nga xam ne moom la ñuy ramm na doon ku ñu gërëm koo xam ne xaj na la ko dese ci ay jëf yu ko dugal aljanna bariwut ñu ramm ko yàlla gërëm ko jéggal ko ca loola ndigal loolu itam faaw mu jóge ci yàlla ne ramm leen diw ñu doog a ramm diw loolu mooy li yàlla ne wax ne wala yashfa'una illa liman irtada yàlla du rammaloo kenn koo xamante ne bii itam dafa rammuta yàlla néewu ko rammut kon defe naa laaj bi buñ ko toppoon sax dana yaatu lool waaye ndegam waxtu yi daa gàtt te laaj bi bari dañ koy yemale ci ñett sart yooyu rek mooy ki nga xam ne moom la ñuy rammoo dañ koy gërëm njëkk ki nga xamante ne bii itam mooy rammoo ku ñuy gërëm lay doon ak ndigalul yàlla ci ne rammu leen diw loolu la ñuy xam jërëjëf mooy laaj mu ni nit ki ndax mën naa jëf lu koy tàbbal àjjana ëllëg loolu rek a tax ñuy santaane li ñuy santaane boo dégloo waxtaan wi ba mu jeex danga gis am ko nangu awal lii tax nit ki dugg aljanna wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun ak yeneen ak yeneen yooyu dana tax nit ki dugg aljanna boo ñëwee ci mbindum Sayxul Xadiim bari na loolu ñuy wax loo xam ne dana tax nit ki dugg aljanna lu mel ne tuub réccu bàyyi bàkkaar dana tax nit kee dugg àjjana ndax am na fu muy waxe ne indam wa aqli watrukil asrara tadaarakan wa aksir istighfara fa inna di alaatu taqwallahi fi zahirin wa batinin wallahi nee na na ngay rëccu say bakkaar ak a def lu baax bu fekke yaa ngi sàmmanteeg julli yi juróom ak li li ñu lim fi lépp ci waxtaan wi loola mooy jëf ji lay dugal àjjana loolu yàlla nangu bu wér la ànd ak yërmande yàlla ak coobareem waaye nit dana jëf lu ko dugg àjjana loolu kenn nattablu jërëjëf ki muy laaj mu ni yërmande yàlla ji nan la koy joxe ëllëg ak ñan la koy jox loolu ci coobare yàlla la aju ndax da ci am loo xam ne bu ñuy waxtaanee yowmal qiyaam am na ci xaybiyaat la waaye am na ci lu ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal ak lu ñu alquran jàngal yàlla moo ne wa rahmati wasi'at kulla shay wa rahmati wasi'at kulla shay waaye ñan la koy defal wa sa aktubuha lilladina yattaqun yàlla nee na sama yërmaat ji moo da yaatu ba daj ñëpp waaye maa ngi koy bindal ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla kon boobu laaj mënees na koo tënk foofu ku ragal yàlla fii ci àdduna yaay dugg ci yërmande yàlla jooju la jërëjëf kii mu ni da doon laaj al araf mooy lan ak ñooñ ñoo cay tabbi ëllëg ak ñan la juróom-ñeent lañu mu ni juróom-ñeent ñooñu ñan lañu gannaaw bi mu rafet la waxtaan bi jërëjëf liñ ci xam ci al araf boroom xam-xam yi wax nañ ci lu baree bari wax nañ ne mooy ñi nga xam ne seeni jëf ju baax ak seen jëf yi safaan ba dañoo yemoo képp ak ñi nga xam ne ay ndaw lañ yoo xam ne dañoo faatu te jotuñoo jotuñu leen a togg jëf wax nañ ne it ab bërëb la boo xam ne am tund la boo xam ne ñooñe foofa la ñuy nekk ba yàlla di àtte jaam ñi benn mu dugal leen aljanna wala mu dugal leen sawara loolu it ci xëy bi yaat yi la bokk yàlla rek moo xam borom du doonut nasun sarih boo xam ne dañu ne araf fii la nekk lii ñii ñoo fay dem lii moo fay jariñ borom xam-xam yu bari lañ cee wax amma turi araf yooyu mu lim ne juróom-ñett la wuma ko ci jataay bi mën na koo toppaat wa illaa boole bi mënees naa xool jërëjëf defe naa sëriñ bi am na lum ci indi ci téere bi xat uddati saatun zawal araf min duni miryatin lada aslaf juróom ñenent lañ bilaa xilaaf ñooy dëkk kër googee ñu naan araf jëkkeel maalim ju ragalul boroomam te naye nay ba du jariñ moroomam tofal ca yéefar bu barik mooy yàlla tey ku tabe tabe ba far xam yi la tofal ca waa yi gëdd yaari way juróom lu mu bari bari diine ñoo ñooy moroomam jigéen ju làqul ngërëmal boroomam lu mbari bari bari ñooy moroomam jaam bu laqul ngërëmal boromam lu jaamu-jaamu yàlla la raa fay këram noonu la ko sëriñ bi topp ci biir wolofal boobu juróom-ñeent yépp di mat ak ay ndaw xam ne muy laaj ba xam tiiti bis penc yooyu nga doon wax ku ci bëgg a mucc wan yoon moo ci gën a gaaw tiiti bis penc yi ku ci bëgg a mucc moo di rek fi'lul awamir wa tarku nawahi def li ñuy digle bàyyi li ñuy tere loolu la ñuy tuddee al istiqaama mooy sax ci ak njub dañoo wax ne doomu aadama ju nekk lu ko jàppandile la lu mën a def la muy bàyyi lépp loo xamante ni bii lu ñu tere la la ñu digle nag bu mënta def lépp itam mu def la nga xam ne moom lañ ca moom la ca man moo tax yeneen yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ida amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum bu ma leen digaleen dara na ngeen ci def la ngeen man ndax def lu baax lépp xaj na doomu aadama ji du ko man waaye wa ida nahaytukum bi amrin fatruku nag ngeen ko bàyyi carrément bu leen ca def dara luy niroog loola kon jëfe ndigal bàyyi tere ci gàttal ci diine loolu mooy eh, li nga xamante ni bi mooy jëf jooju jërëjëf mbokk mi mu ni mi ngi rafet lu wi bu baax ginnaaw boobu dafay laaj mu doon laaj ni ci wàllum dekki da doon laaj ba xam kan mooy njëkk a dekki ci mbindeef yi eh, ci ni ñu ko gisee ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañu mooy njëkk a dekki ci mbindeef yi amaa la ca des nag loolu yit ba tey niñ ko waxoon ci yaat la ñu ngi koy wax ci téere yi ci des waaye daal li ñu tudd fii ci ay alxuraan ñépp la ñu boole dekkalandoo kay njëkk a dekki yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ñu wax ne moom la ka cay tege nag euh, sama xam-xam génn na ko. ba tey moom waa ji mu ni kan mooy njëkk a tàbbi àjjana. yonent bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw bi nga xamante ni ñi mu gërëm ba noppi al al mubashirina bil janna al asharatu al mubashirina bil janna ñooñu ci ñi njëkk a dugg àjjana bari na lool fu ñu ko lim ci xadiis yi léeg mu ñëw ci xeex yi wala mu wax ko ci saxaaba yi diw yow ay njëkk a dugg àjjana léeg ñu wax ko ci koo xam ne dafay def lu baax yawma la zilla illa zillu imaamun aadil ak ña ca topp ñëpp ñooñu itam bokk na ci ñi nga xam ne ñooy njëkk a dugg aljanna kon daal al aljanna képp ku def lu baax ak moo xam waxtu woo ciy duggee fasaa sa ngay daal di xame ne yow mi koy dugg aljanna jërëjëf muy laaj ba xam safaan ba wala iyaazu billahi moom it kan moo cay njëkk a dugg sawara moom itam ñi nga xam ne ñoo gëmutoon yàlla weddi woon ko moo xam mbooloo lañuy doon lenn li yi tudd ci ñi nga xam ne dañoo weddi woon yonent yi ak ña nekkoon ak ñoom ñooñu it am na ci ñuy wax waaye loolu lépp doonut nas boo xam ne ñëpp dañ cee du dëppoo kon daal képp koo xam ne gëmoo yàlla wala nga weddi ko mbaa jaamuwoo ko woon bokk nga ci ña njëkk a dugg sawar mu doon laaj mu ni ci ban bis la bis penc di doon loolu it ci li ñu ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal moo di bisu aljuma lay doon noonu mu wax ci bisu altene ne ci la ñuy gaaral jëf yi waaye nee na itam ci bisu ajjuma la la ñuy taxawal bis penc ak it waxtu yooyu ko si ci xadis léeg mu ñu doon jàng waxtu yoor yoor waxtu tëkkusaan waxtu jërëjëf kii tam day laaj mu ni ndax nit ki bu fekkee ne dañuy tëj ay téereem bu faatoo muy laaj ndax kon alxuraan ji ñu koy jàngal ak ñaan yi ñu koy jàngal fan la koy féete nit ki waxi yàlla du taxu nit ki bu faatoo ñu tëj téereem jëfi yiwam loola mooy la mu doon jëf ñaan nag day mbeneen mbir moo xam ne ab yool la bu ko fay fekk ab yool ak jëf du benn ab yool mooy li la nit kiy ñaanal ngir yool ba dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daanaka wax naa da dee leen ñaanal seen mbokk yi gis nga ñaan googu mu sunnaal ñu di ko ñaan ci bu ñuy nuyoo ay ay ñi nga xam ne ñoo nekk ci armeel ya kon ñaan ak jëf du benn nit ki la mu doon def mbaamu di ko wax téere booba la ñuy tëj dara dootu ca yokku dara dootu ca wàññi waaye du tey ñaan gi dana ko fekk ci bàmmeel amaa alxuraan ji itam ni waxi borom xam-xam yi ay wuute am na ci ñii nee nañu alxuraan way dund yee tax ñu def ko donc ci faatu buñ dee ñaanal du àgg ca moom dañ ko war a jaamoo yàlla waadun wa waidun wa xisasun wa mujadala loolu la alquran andi ñenn ñu ne déedéet alquran ak jaamu yàlla la lu baax la kon bu ñu ay jéggloo ngi ci bu ñu ko dee ñaanal ki nga xam ne moo génne àdduna yool ba dina ko fekk dooley alquran ak kattan gi ci yàlla def ak barke bi ci yàlla def suñu ko yéenee néew bi dina àgg suñu kii day laaj mu ne ndax nit mën naa alku ci biir bàmmeelam yowmal xiyaam mu texe wala nit texe ci biir bàmmeelam dem ba yowmal xiyaam mu alku gannaaw bu coobare yàlla wéyee loolu mu wax ne man maay jéggal ku ma soob man yàlla maay jéggale bakkaar yépp indi am na ci ay wutam xam-xam ba jami'an loolu mbiram ma te loolu ci xaybiyaat yi la bokk waaye li mu li ñu alxuraan jàngal li ñu diine jàngal moo di képp koo xam ne jëfoo jëf ju la texeel ca bàmmeel ngay tàmbalee gis mbugal ya te mbugal yooyee mooy sax ba keroog ngay dugg sawara ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe rek ne alxabru imma rawdatun min riyadil janna aw xufratun min xufari naar jërëjëf kii muy laaj mu ni da doon laaj ba xam ñaanal ku faatu lan lay jariñ ki faatu ak nan la ñuy ñaanale ñi faatu maanaam gan ñaan moo ci gën daal loolu yonent bi alayhi moo nu ko jàngal moo ne nit ki bu génnee àdduna kon loolu li waa doon laaj léegi ñëw na in qata amalu illa min thalaasin jaariya aw ilmin yuntafau bihi aw ilmin yuntafau bihi aw aw waladin saalihin yad'u la ñett yi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit bu faatoo jëfam yépp day dagg ba des ñett yëf yi benn muy xam boo xam ne manis na ko jariñoo moo xam cassette bu ñu enregistré la wala téere bu ñu bind nit ñi di ca jàng wala alxuraan ju nit ki bind ci loxoom nit ki di ca jàng wala lépp luy nuroo xeetu xam-xam ñaareel bi mooy doom ju yiw joo xam ne dana fàttaliku wayjuram wala fàttaliku mbokkam baab xaritam wala moroomub jullitam di ko ñaanal ne allahumma ighfir lahu warhamhu wala geneen ñaan bu mu ko mën a ñaanal yàlla yàlla nanga ko setal ci ay bàkkaar comme ni ngay setalee ay yére yu weex ci am demee noonu ñaan googee daf ko koy fekk loolu kon moo tax ñuy sonnee doom ngir bëgg boo fa jógee mu man di la ñaanal kon ñaan dana eh, fekk ki faatu ci bàmmeel rawante na doom ci way wayjuram xeeti ñaan yi bari na lool ay tëgg yu dul jeex ñëw na ci noo ko mën a ñaanale ci yàlla jéggal ko noo ko mën a ñaanale ci yàlla seral ab tëraayam ci barsax noo ko mën a yàlla ñaanale ci yàlla jàppandal xisaabam ñaan yooyu yépp insha allahu bokk na ci yàlla di ko ñaan yi yàlla nangu bu ko soobee jërëjëf mbokk mi mu ni mi ngi lay sant bu baax di rafetlu waxtaan wi lool nee na dégg na ni nga waxe ñu waajale ni bis penc nee na rafetlu na ko lool mu doon laaj rek nga dolli ko tuuti ay dénkaan nan lañ gën a mën a jëfandikoo rek ba bokk ci way tax yi ëllëg loolu daanaka mbooleem waxtaan yi ñu fi tër ak biir waxtaan bii ñu waxtaan léegi li muy jariñ mooy yoon wu ñuy def ba mucc ci mën a texee di ëllëg bi ci njëkk moo di gëm yàlla bu wér te e, doyloo ko bu wér gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam doyloo ko bu wér jàpp ci al urwatul wusqa muy diine l'islam ji di def lu baax ci nit ñi di ko def sa diggante ak sa boroom ci ay xàjjale muy fexe ba rafetal sa jikko fexe ba yar sa bopp fexe ba miinanteeg nit ñi ci njëkk ak teraanga fexe itam ba too ba tooñ kenn bokk na ci jëf yoo xamante ni bii dana tax nit kee mucc bu ëllëgee ànd ak li nga xam ne tudd nañ ko fi lépp jërëjëf xam naa laaj yi bari na lool wax dëgg yàlla waaye dafa mel ni waxtu wi fi mu tollu jeex na kittam li yoon wu ñu mooy yoon rek mel na ni tontu woon nga ko léegi mu ne ginnaaw bi mu la nuyoo rafetlu waxtaan wi day laaj ndax nit bu nekkee ci bàmmeelam dana amati jenn jëf ju baax joo xamante ni dana ko fekk ci biir bàmmeelam loolu mooy xadis bu ñu wax léegi rek ida mata ibnu aadama inqata'a amalu nit ki bu faatoo jëfam dog illaa jooji la yonent bi settee illa min thalaasin sadaqatin jaariya aw waladin saalihin aw ilmin yuntafa'u bi muy ñetti yëf yooyu lii moo koy fekk ci bàmmeelam leneen lu dul loolu du ko fa fekk jërëjëf mbokk mi tam da doon laaj mu ni ramu la doon sàkku daal ak leeral jëmmi ramu loolu kon daa mel ni mooy laaj bi ñu njëkkee ne ramm moo di yàlla dafa jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxawaay ba gën a kowe ci taxawaay defal ko ko nëbbal ku ko ëllëg ngir xeetam bi muy rammuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yépp da leen dañoo laaj li leen yàlla jagleel ñu jox leen ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne yàlla man dencal ma li nga may dencal ba yowmal xiyaam ngir sama xeet te loolu mooy ashafaatul uzma muy ramm mu màgg moomu le yonent bi alayhi salaatu weeru koor dana ramm jëf ju yiw dana len lu nekk dana tax mooy tinu dana taxaw tinu boroom ne ko man kat yàlla maa ngi lay tinu ci kii doon na def nangam ak nangam alquran ne doon na ma jàng te ma gàddaay koor ne daana ma woor ca na mu ware julli ñëw taxaw ca bopp ba noonu ñu koy nettale bu ñu tegee si sadaqati kon lii mooy li nga xam ne moo di rambu ànd ak la ko la ca yaatu lépp jërëjëf safaatul kubraay ram moom mu mag ma keroog la koy ramu bi xëri umma buur yàlla rammuloo ko kem rajo mi suuf mu rammu leen mu rammuloo ko ba ba way way egg lu bare bari kon loolu lu am solo la rammu mbir mu am am solo la moo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ko sunu borom subhanahu wa taala jagleel te radiallahu taala anu sunu boroom sédd na ko ci ndax wahabali xayril wara shafaa fii man uhibbuhum wahum jamaa moom moo ko wax ne sunu borom may na ma boo lëgee may ram ay kuréel yu bare bari di leen yóbbu ca barab yu sell yooye nit ñu yàlla jégal seen bopp dañuy ram jërëjëf kon sëñ Moustapha ñu lay sant di ñaan sunu boroom mu guddal saw fan wéral saw yaram te bàyyil ak sam xel liñ doon séentu ci jataay bi am nañ ci lu kawe kawe